أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله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 fi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ñu ngi nose woon buntu bi baabul wudu'i marratan marra maanaam buntu njàpp benn benn mu indi ci xadiis sayyidina Abdullahi ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma mi nga xamante ne dafay wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na benn benn tawadda an-nabiyyu sallallahu alayhi wa marra mu daal indi ginnaaw gi baabul wudu'i marratayni marratayni buntu njàpp ñaar ñaar mu daal di ci indi ma indi maanaam buntu njàpp googu mu indi ci hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini radiyallahu ta'ala anhu mu wax ci ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a marratayn marratayn na yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàpp na ñaar ñaar maanaam cër bu nekk mu def ko ñaar gisoon nañ tamit ginnaaw gi mu daal dina fee baabul wudu'i salaasan salaasa maanaam buntu njàpp ñett ñett mu daal di tuddee maanaam buntu boobu mu indi hadith sayyidina Usman ibn Affan alayhi alayhi min allahi rahmatu wa ridwan mu daal di indi mi nga xamante ne noonu lay lee loolu lay leerale ak di jàngalee njàppal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne daf koo def daal di wone ni nga xam ne noonu la gisee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàpp gannaaw ga mu daal di wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddith fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi képp koo xamante ne jàpp na jàpp gu mel nii daa ginnaaw gi mu daal di julli ñaari rakka yoo xamante ne waxtaanu ci ak boppam bu boobaa def na ko jéggal li nga xamante ne moom moo jiitu ci ay bàkkaaram gannaaw ga nag mu daal di indi hadith yoo xamante ne li ci gën a wér inshaa allahu taala moom mooy ne taaliq la ci hadith sayyidina Usmaan ba tey radiyallahu taala anhu mu daal di wax tamit ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digg na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne laa yatawadda'u rajulun yuhsinu wa yusalli salaa illaa ghufira lahu ma baynahu wa bayna as-salaati hatta yusalliha mu daal wax ne yonent bi dégg na yonent bi sallallahu dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy wax mu ne kenn du jàpp ba rafetal njàppam ba pare julli mu ne ludul ne def na ko jéggal li dox ci digganteem moom ak li nga xamante ne moom mooy julli bi ci tegu mbete xanaa mu daal di koy julli loolu ginnaaw loolu mu ne nag am na li loo lenn rek moom moo moom moom woon benn aaya am na ab aaya boo xam te ne budul woon aaya boobu kon doonu ko woon wax te mooy innal ladina yaktumuuna maa anzalna maa anzalna min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannaahu linnaasi ba aaya ba jeex kon euh, loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo tax te gisoon nañ ne aay boobu moom moo tere woon sayyidina Mu'aaz radiyallahu ta'ala anhu moom moo taxoon ba mu nettali lim hadith ba moom it mu nettali xadis bi mu nettali mm-hmm. ci gisoon nañ ko ci kitaabul ilm niki noonu gisoon nañ tamit ba tey xadis Seydina uh, uh, Seydina Abu uh, Abu Hurayra radiyallahu taala anhu moom tamit mu nettali ne xadis boo xamante ne mu ne bu dul woon aaya bi kon doonu ko woon nettali kon bokk na ci li nga xamante ne loolu bokk na ci li ñu fàtte woon a wax moom mooy ne Ah, aaya bi donte ci waa ahlul kitaab lay wax waaye bi nga gis ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom dañoo dégg ne wax ji dafa dafa aju ci ñoom mm-hmm. maanaam ñoom ci seen bopp xadis bi daf leen a concerné aaya bi book daf leen a concerné comme ni nga xamante ne noonu la concerné waa ahlul kitab loolu yëpp day tegtale ne maanaam alquran kon maanaam kon sabab bi nga xam ne li ñuy tuddee sababu nuzul maanaam li naan al ibratu bi umumil lafz la bi xusuusi sabab maanaam mooy li ñuy bàyyi xel moom mooy wax ji ci jëmmi boppam li muy tegtale waaye maanaam mboolem li muy tegte la ñuy bàyyi dañ koy bàyyi xel waaye duñ ko yamale rek te la taxoon mu wàcc ngir ne dana am lu tax aaya bi wàcc wala boog mu am xadis boo xamante ne wala atte diine l'islam mu am atte boo xamante ne dañ naan nangama tax atte bi wàcc waaye bu atte bi xësee wàcc nag léegi dootu ñu ko yemaleeti ci cause boobu kefe waaye day nekk loo xamante ne day matale naka noonu kon saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom it noonu la ñu déggee woon Alqur'aan naka noon loolu la ñu déggee woon wax yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw bi gis nañ baabul istinsaari bil wudu maanaam buntu gi nga xamante ne moom mooy wax. ci mbirum euh, serax ndiku wala boog fiiru istimsaaru fiiru fil wudu'i ci njàpp mu daal di indi taaliqaat ñetti xadis yi nga xamante ne moom la romb waaye ginnaaw ga tam mu indi xadisu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa wax ne man tawadda'a falyastanfir ma man istadmara falyutir maanam képp koo xamante ne dafa jàpp rek na daal di serax ndiku waaye képp koo xamante ne dafa dem wanag tamit na daal di euh, fiiru maanaam bokk na maanaam na daal di jëfandikoo lu tool maanaam bokk na li nga xamante ne moom lañu ñu lëkkaloo ñoom ñaar mooy ñoom ñaar ñëpp dañuy génne loo xamante ne lu ñu lu tilim la maanaam nga xamante ne boo ñett boo boo boo day génne lu tilim nit ki noonu su fekkente ne da ngay nit ki dafa jëfandikoo xeer gannaaw ba bu demee wanag itam day génne loo xamante ne lu tilim la ci moom bokk na ba tey ci li nga xamante ne moom mooy bunt bi ñu gisoon ci suñu jotaay bi weesu mooy baabul istijmaari witra maanaam moom mooy buntu bi nga xamante ne day wax ci wàllu jëfandikoo xeer waaye ci lu tool mu indi ci xadiisu sayidna abu hurayra radiyallahu taala anhu ci càllale goo xamante ne mënif na ko jàppee ci càllale yi gën a dëgër ci mboolem càllale yi nga xamante ne ñoom ñooy càllale ci xadiis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye mu am ci càll maanaam euh, muy càllale bu jóge ci imaamu malik mu jël jaar ci Abu Zinaad an A'raj an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anil jami' nga xamante ne mooy càllali gën a dëgër bu jóge ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne iza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma lyantur wa man istajmara falyutir wa iza istayqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi na fa laa ahadakum la yadri ayna batat yadu mu daal di wax ne bu fekkente ne dafa am kenn ci yéen koo xamante ne dafa jàpp maanaam bu mu na na na na na na def ci ndoxam bi ci ci bakkanam bi ndox après gannaaw ga nag mu daal di saraxndiku mu daal di fiiru mu daal di fiiru mu ne waaye képp koo xamante ne tamit dafa jëfandikoo xeer na ku tóolal waaye képp koo xamante ne bu kenn ci yéen yeewoo ci ay nelawam na jël loxoom dug maanaam na raxas loxoom ñetti yoon maanaam ah, fal yaxsal yadahu am na ci beneen riwaaya salaasan mm-hmm. maanaam ñetti yoon laataa bu koy dugal ci eh, ci ndoxum njàpp gi mm-hmm. ndax kenn ci yéen xamul ana fan la loxoom fanaan mm-hmm. maanaam ñetti ñetti yooyu maanaam le fait euh, bokk na ci maanaam gisoon nañ ni ay ñett ñett bëri na ci lu muy ñëw ci euh, ci hadith ci ci ci sunna maanaam gis nañ ci hadith bi gis nañ ci yeneen tamit comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu ak jotaay yi ko jiitu loolu nag moom moo tax bëri bi mu bëri nag noonu moo tax fuqaha u xanafiya yi rahmatullah alayhim daal di ciy sukkandikoo kon daan ne raxas moom ñett lay doon maanaam moo tax ñoom ñett boobu ñu jël ko def ko qaida règle ci ñoom ba sax xaj bu naanee ci ndox ñoom dañ koy raxas ñett yoon maanaam waaye loolu masala boobu tamit daañ ci ñëw inshaa allahu taala ci buntu yii nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ci kanam tuuti inshaa allahu taala gis léegi nag mu daal di dugg ci baabu ghasli rijlayni wala yamsahu ala alqadamayni mu daal di baax ne baabu buntu ghasli rijlayni euh, euh, maanaam raxas ñaari tànk yi maanaam atte bi nga xamante ne moom mooy moo nekk ci ñaari tànk yi euh, loolu moom mooy li nga xamante ne ñoom ñooy ñu ruwaat yi loolu lañu wax maanaam li ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo saxiix imaam al-Bukhari rahimahullah maanaam ñoom nii lañ ko waxee waaye euh, riwaayat Abu Zar maanaam euh, moom Abu Zar moom comme moo solo ci ñetti sëriñ yi nga xamante ne ñooñu lañ la doon wax mooy as-Sarakhsi al-Kushmayhani ak al-Mustamli ñoom ñu solo ci Muhammad ibn Yusuf al-Firabi ñoom mu solo ci Muhammad euh, al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahmatullahi ala al-jami' riwaaya imaam imaam Abu Zar moom ci riwaayam yooyu moom ndax abul waqt tamit solo na euh, saxee bi maanaam ak al asili euh, ak euh, Karima ci Kushmayhani naam voilà ak kon ñooñu nga xamante ne kon ak ak Asafir maanaam ñooñu ñooñu ñoom indi nañ yëpp ñoom ñëpp baabu ghaslu rijlayni waaye amma Abu Zar maanaam moom ci riwaaya yi mu solo moom daf cee yokk wala yum sax wala yam sax ala al qadamayni waaye du masa ci ñaari tànk yi maanaam kon euh, maanaam ci ñaari ndëggu tànk yi maanaam al qadamayni mooy ndëggu tànk maanaam kon bu boobaa ñu daal di ci gisee nii ñaar yi maanaam euh, ne bunt bi li nga xamante ne moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala nase ko mooy daf ci leeral ne tànk li nga xamante ne maanaam bi nga xam ne aaya bi dafa ñëw daal ne wamsahu fam wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayni maanaam aaya boobu bi mu ñëwee noonu ne raxas leen seen maanaam masaa leen seen bopp yi seen tànk yi nag ba ci ak seen tànk yi ba ci euh, dojjoor yi loolu mu daal di nekk loo xam ne dafa lënt léegi nag mu soxlaa leeral maanaam ne li nga xamante ne moom mooy liy farata ci tànk mooy raxas waaye du masaa maanaam leeral googu nga xam ne moom lay leeral wuuteeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy chiites yi masalan ci li nga xamante ne ñoom leen la ñu gisee ne mënef naa masa tànk yi loolu yëpp mu di ko leeral beneen mbir bi nga xamante ne moom lay leeral fii te loolu moom euh, mooy ne sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom am na ci ñoom ñoo xamante ne wala bari na ci ñoom ñoo xamante ne dañ daan jàpp njàpp loo xamante ne njàpp lu nu lu nu woyofal la maanaam ci loola moo tax dañ daan dañ daan masaa seen tànk yi maanaam loolu mooy ngir njàpp li ñu woyofal waaye nag ngir mu leeral ne mbir mi nag loolu mooy ci njàpp lu ñu woyofal la dagan waaye daganul saa su ne maanaam mu indi tamit buntu bii ngir leeral masala boobu mu daal di wax na bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi haddathana Muusaa te moom mooy ibn Ismaa'iil al-Minqari at-Tabuudhaki rahimahullahu ta'ala mooy Abu Salama al-Minqari at-Tabuudhaki dëkk Serigne comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee. ci sa imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom imam al-Bukhari ak Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhima ñoom ñaar ñoo solo ci moom amuñu benn kenn ku dox seen diggante waaye ñi ci des ñëpp mooy imaamu Muslim ak imam an-Nasa'i ak at-Tirmidhi ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom dañoo solo ci ñoom waaye dañoo am faw maanaam day am ku dox seen diggante kenn ku dox seen diggante maanaam kon ñoom ñi ñii ñoo solo ci moom moom mi ngi génn adduna ci weeru rajab ci ñaar maanaam deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala haddathana abu awaana moom imam abu awaana al-waddah ibn abdullah al-yashkuri waxoon nañ la ne la moom boo xoolee ci ashaabu kutubu sitta moom moo ci tudd abu awaana maanaam boo foo gisee abu awaana kenn rek la am na nag beneen abu awaana mooy ki nga xamante ne moom moo def mustaxraj ci sahih imam al imam muslim mooy buñ naan xaala abu awaanata fi saxiixe ak yooyu noonu abu awaana boobu bokkut ak abu awaana bi ndawaaye ci kutu ak ci kutubu sitta foo gisee abu awaana abu awaana bii nii la ñuy wax waaye kële ñële ñoo ko mag maanaam ñii moom ñoom waa saabu kutubu sitta ñoo ko mag moom maanaam <laughs> ko mais ñii kii moom moom mooy seen sëriñu sëriñ maanaam mooy abu awana muy al-Waddaax ibn abdullah al-Yashkuri abu awaana moom la gën a siiwee mooy dàqantalam waxoon nañ ne yazid ibn ata ibn yazid al-yashkuri al-wasiti rahimahullahu taala moom moo ko goreloon te daf jaamam la woon waaye comme dafa dem ci mbedd mi dégg ñu naan ah dégg nañ daal ne ata euh, euh, yazid ibn ata daal gorel na jaamam mu daal ne mu daal di dégg na ay way yazid ibn ata daal moom moo moo moo labir daal moom moom daal moo tade gorel na jaamam te laaju ko dara rek mu daal di rus nag daal di ne am naa kersa nag dëgg dëgg nag comme dégg naa ko ci vedd bi nag faaw ma dem goreel ko maanaam ci loolu la ko goreele dégg moom mi ngi génn àdduna cent soixante-quinzième ane ginnaaw gàddaa yante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom xadiisam yi tamit waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp dégg jël solo nañ ko mun an abi bishrin te moom mooy jaafar ibn iyaas moom mooy abu bishrin maanaam jaafar ibn abi wahshiya al yashkuri maanaam abu euh, abu wahshiya moom mooy iyaas maanaam mooy Abu Bishr moom mi ngi génn àdduna cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Yusuf ibn Mahak mooy Yusuf ibn moom tamit waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam moom man an Yusuf ibn Mahak mooy ibn euh, Bahzad al-Farisi al-Makki rahimahullah moom mi ngi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom dëppoo nañ ci ne moom siqa la te ci taabi'iin yi la bokk maanaam moom mu ne euh, moom mu ne an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamante ne tamit moom lañ ko gisee muy sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di jaamukat yàlla bu màgg boobu borom ngëneel yu kawe yooyu nekk ku dëddu adduna ku ku màgg kooku nekk koo xamante ne dafa saxoo ci di julli ak di woor muy sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Hafiz ibn Ka'b ibn Lu'ay maanaam ci Ka'b ibn Lu'ay boobu foofu la bokkee ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Qurashi as-Sahmi dàqantalam nekk Abu Abdurrahman wala Abu Muhammad wala Abu Nasir mu génn àdduna tamit 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom annahu qaala moom nee na taxallafa maanaam eh, yéex naa ñëw maanaam gannaaw na gannaawu na ñëw na ci gannaaw annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an naa wallif ñu maanaam nekkoon na ci gannaaw fii safratin ci ab tukki boo xam ne saafar naaha maanaam baatu saafar naaha karima rek moom moo indi ci riwaayam mooy karimata bint ahmad al marwaziya rahmatullahi alayha mu ne fa adrak naa maanaam ñu maanaam loolu comme niñ ko gise woon mooy ne li taxoon mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa su daan tukki da daan jiital ñëpp moom mu def nekk ci ginnaaw su ko defee mu mën a euh, daj maanaam mu mën a euh, sàmm nit ñi maanaam mu xool bu problème amee mu mu mën cee mu mën a xam problème bi fan la féete ak lan la mu ne fa adrak naa waaye mu daal di ñuy dab fa adraka naa mu daal di ñuy dab waqad waqad ahraqna waaye booba njëkk nañu al asra julli tàkkusaan maanaam booba fekk na ñuy tukki xam nga bu ñuy tukki boole gi ñu war a mën a boole wala boog mën nañu woon ah nañ dem ba ci kanam ñu doog a def benn uh, halte maanaam ci air yeeg yooyu comme niñ koy defee mm. maanaam daal di mën a julli bi ñu demee nag ba ca yoon wa nga mu ne ñu mu fekk ñu nag fekk nag tàkkusaan baa ngi ñuy njëkk nga xamante ne yàkkamti nañ ndax dañuy bañ léegi bañ koo julli mu daal di weesu moo tax mu daal di mu mu daal di leen di njett mu ne fa jaal naa ñu nekk natawadda ñuy jàpp mu ne wanam sax ñuy daal di masa ala arjulinaa ci suñu tànk yi maanaam di gis ne kon ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum ànd ak ne gis nañ ne bu fekkente ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay jàpp jàpp lu mat moom daf ko daan matal waaye su daan jàpp jàpp gu mu woyofal da daan masa maanaam nga xamante ne dañuy dañuy masa mm-hmm. comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon ba ci baabu taxfiifu fil wudu mm-hmm. maanaam kon boobu moom la moo tax ñoom tamit ñu gis loolu ñu doon masa ñoom it seeni tànk yi ngir jàpp ne mm-hmm. maanaam jàpp gi ñu jàpp ne loola naka jekk maanaam mën nañ koo def saa ne mm. waaye nag loolu moo tax yeneen bi nag sallallahu alayhi wa sallam leeralal leen ko mm. daal ni fa naadaa mu daal di woote bi a'la sawtihi ci gën jaa yëkkati kaddoom mm. ne waylun lil aqaabi minan naar waylun toskare waylun euh, waylun mbugal waylun xur woo nga xam ne moom mooy bérbéri ca sawara mu ne lil aqaabi ñeel na këdduwaay yi maanaam lil aqaabi ñeel na tëskan minan naar ci sawara maanaam comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gisee woon ne xadis bii day wane ne nit ki bu fekkente ne dafa def bàkkaar ci benn cër cër booba mbugal gi maanaam day concerner bàkkaar boobu loolu moom moo tax ngeen gis alquran di wax maanaam bàkkaar yi maanaam di tudd ne nangam sawara day laal lalle comme comme allati tattali'u ala al-afida wala yu mel noonu maanaam nga xamante ne xeetu safara maanaam nit ñi bu ñu duggee safara safara léeg-léeg day lakk fi nga xamante ne moom la cëru bàkkaar yi foofu la nekkee woon loolu moom moo tax safara ay ay ay ay dimension yu wuute la en fait du benn dimension kese ay dimension yu wuute la dafa am bi nga xamante ne moom mooy bu mag bi am bi nga xamante ne moom day lakk cër fi nga xamante ne moom ngay baax bàkkaare am tamit li nga xamante ne moom mooy yi nga xam ne dañuy dem ba ci xol bi mm-hmm. maanaam moom moo tax ñëpp nuroowuñ ñi nga xamante ne noonu la ñuy dajee mbugal bi nga xamante ne moom la ñuy am biir safara yàlla nañ ci yàlla musal ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ñuy jàngee ci xadis bi mooy aljazaa'u min jinsil amal maanaam mooy jëf ji nga xamante ne moom ngay jëf mm-hmm. maanaam ci lu askanoon teg googule jëf bu ñu lay fay ci loola lañ lay fay mm-hmm. bu dee baax ci lu askanoon teg loola lañ lay fay waaye bu dee lu doy waar itam ci lu askanante ak loolu lañ lay fay loolu moom moo tax sharia tëral masalan maanaam ki nga xam ne dafa sàcc comme loxoom lay sàccee maanaam dagg loxo loxo bi la dagg kenn du dagg tànk bi ci ci njaal beenu sàcc bi maanaam ak yu mel noonu nga xamante ne ku nekk la nga def ci na nga ko defee ak lab cër ba yemu concerné loola lañ lay teg maanaam nga xam te ne ku rey ñu rey ku jam nit ñu jam ko fañ ko jam ak maanaam te loolu nit waaye nag ku dagg nopp nit ñu dagg noppam ku fokk bëtt nit ñu fokk bëtam maanaam te loola day askanoonte nag ak li nga xamante ne moom moo ci moom lay amee niki noonu yu baax yi tamit noona la comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee ci buntu njàpp boo raxasee sa xar kanam nga xamante ne bàkkaar yi ci sa xar kanam génn boo gallax ndikoo yi nekkoon ci sa gémmiñ génn et cetera maanaam loolu tamit ci yu baax yi tamit noona lay demee maanaam nga gis ne kon ah nga gis ne tamit lu deme ne ku ku takk par exemple or ci góor mu takk ay or ci àdduna ñu ñu xañ ko ko allaaxira ku naan sàngara fii ci àdduna ñu xañ ko ko tamit allaaxira maanaam di gis ne aljazaa'u min jinsil amal maanaam kon lu askanoonte ak li nga xamante ne moom nga def fii ci àdduna moom lañ lay xañ fële ci allaaxira wala boog mbugal gi noonu lay demee niki noonu àtte yi nga xamante ne moom la ñuy tóoral tamit ci lu tolloog noona ak lu askanoonte ak loola loolu lañ lay teg bokk li nga xamante ne moom moo fi ko imaam al-Bukhari rahimahullahu taala njëkk indee moom mooy imaam bi bu yëkkati kàddoom ngir mën di jàngale maanaam fii nga gis ne tamit comme nit ñi dañuy soxla loolu ñu yëkkati kàddu yi bu ko defee ñu jàngale euh, bo kon loolu mu ne marratay ne ñett yoon ñaari yoon aw salaasan wala boog ñetti yoon maanaam loolu la leen wax bu ko defee saxaaba yi radiyallahu taala anhum ngi yëpp yi man mën koo dégg mën a xam ne lii la loolu tamit bokk na ki moom mooy ne wax bu amee solo léeg-léeg mënef na ko waxaat baa mu ko baa ko ngir am solo bi nga xamante ne moom la am solo waaye tamit baa mu bu bari bu ëppee ba ëpp loolu itam du nekk loo xamante ne lu baax la maanaam day daal di mujj xaw a soof tuuti waaye bu fekkente ne dañuy wax maanaam mën nañu wax benn yoon ñaari yoon ñetti yoon voilà ci mais nekk rek di wax la même chose ci même jotaay bi ci di wax rek loolu day daal di mujj nekk loo xamante ne day mujj a soof dégg nga euh, hadith boobu gisoon nañ taxrij bi ci hadith bi nga xamante ne numéro 60 la gisoon nañ ko tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaatoon na ci hadith numéro 90 kon bërëb bii fii moom mooy place bi ko imam al-Bukhari rahimahullah mujjee indi ci Sahiham euh, waaw kon ñu ngi tàqoo euh, ñu ngi commencé tàq ak yenn hadith yi maanaam ñu ngi commencé génn di dem eh, di bàyyi xadiis yi ci ginnaaw mm. maanaam kon eh, alhamdulilah mm. dégg nga kon li nga xamante ne moom moo aju woon ci taxrij bi gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weer ci suñu jotaay yooyu walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabul madmadati fil wudu'i maanaam baabu buntuk al madmadati gallax di ko fil wudu'i ci njàpp maanaam nga xam ne kon day gën a indi cëri njàpp yi di leen gën a leeral di indi ay teqantal ci wàllu njàpp yi ci cër yi ndax wax na ci li nga xamante ne moom moo aju ci tànk yi balaa euh, loolu lu lu mat a bàyyi xel la maanaam mooy ne kon tànk yi dañ koy dañ koy raxas te euh, bu boobaa nit ki su balaa ñëw dugg ñëw fii kon maanaam yi su fekkente ne nit ki masalan dafa am man masalan tey tànk yi dafa am beneen tànk bu sax ci ci wetu tànk bi wala boog mu nekk koo xamante ne dafa am beneen baaraam boo xamante ne dafa sax ci wet bi xam nga nit ki ñaare juróomi baaraam lay am waaye bu fekkente ne am na juróom benneelu baaraam bu fa am moo xam ci loxo la wala ci tànk boobu tamit dañ koy daal di war di raxasaale mm. maanaam loolu tamit mat naa bàyyi xel mm. euh, kon ni ki noonu léegi mu def xàll yi nga xamante ne moom la ñuy xàll baaraamu tànk yi loolu tamit maanaam xàll baaraamu tànk yi yëpp sunna la mboolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim sunna lañ ko def xatta maalikiyya yi nga xamante ne ñoom dañoo def farata xàll baaraami loxo yi waaye amma baaraami tànk yi moom dañ koy dañ koy ñoom maanaam xàll gi nekkul loo xamante ne farata la waaye dañ ko def mu nekk sunna maanaam mu nekk loo xamante ne dañ koo sopp dégg nga loolu kon mu ne baabul madmadati euh, buntu ni buntu euh, gallaxndiku fil wudu'i ci njàpp mm-hmm. ak gallaxndiku maanaam mu ne fi euh, kon moom mooy lan mooy gallaxndiku gallaxndiku moom mooy nga dugal ndox ci sa gémmiñ ba pare yëngal ko ci biir ba pare sottiwaat ko loolooy gallaxndiku mm-hmm. kon loolu maanaam am na comme ni nga xamante ne noonu la ko wolof yi di defee jël lo kii bi dugal ko ci gémmiñ bi ba pare jël baaraam bi di def nii loolu moom maanaam bokku ci maanaam loolu moom eh, daanaka wolof moo koy def dégg nga mu ne qaala ibnu Abbas mu ne Abdullah ibnu mawlana Abdullah ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moo ko nettali moo nettali mbir moomu ci eh, eh, nettali na ko comme niñ ko gise woon ci xadiisu baabul wudu'i marratan marra maanaam ci buntu baabu fan si ghaslul ghaslul ghaslul bil mi maanaam boobu buntu boobu bu ñuy raxas bu ñuy raxasee xar kanam ci buntu boobu indi woon nañu xadis bi boobu ci boobu indi woon na ko wa Abdullah ibn Zayd radiyallahu taala anhum an an an anhum maanaam boobu insha allahu bi tekkantal bi boobu dinañ ko gis boobu ñëwagul ndax bi ñu gis boobu bokkut ak bee nga xamante ne moom mooy bii di ñëw insha allah moom ñoom ñaar indi nañ ko niki noonu Seydina Usman indi na ko radiyallahu taala anhu an nabi jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga mu ne mu ne mu ne mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana abul yaman te moom mooy al-Hakam ibn Nafi' abul yaman al-Bahraani rahimahullahu taala moom ñu ngi gën a ci abul yaman ñu ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi gane àdduna cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom lu baree bari moom rek moo soloo ci moom directement amma ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñi ci def ni ñoom euh, soloo nañ ci moom ñoom ñëpp nag aljamaa ñoom ñëpp soloo nañ ci al-Hakam ibn Nafi' bi al-Bahrani al-Himsi al-Bahrani rahimahullahu taala waaye ñoom kenn ci ñoom solo wul ci moom directement maanaam ñëpp faw day am ku dox seen diggante ak imaam ak ak ak ak imaam Abul Yaman bi rahimahullah hmm. mu ne qaala axbarana xabarana Shu'ayb maanaam te moom mooy Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abu Bishr moo nekk dàqantalam moom tamit maanaam euh, moom kon Abu Bishr al-Umawi bi hmm. rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 162e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hmm. moom dafa solo ci euh, imam az-Zuhri euh, li nga xamante ne moom mooy ab euh, nusxa maanaam nusxa la solo ci imam az-Zuhri rahimahullah moo tax Abul Yamaan moom moo ko solowee ci moom Abul Yamaan mu naan Shu'ayb an az-Zuhri maanaam lu ci ëpp wala boog daanaka mën nañoo wax ne saa su nekk ci nusxa boobu la génne moom nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko diggi ci moom maanaam moo tax muy jukki ay xadiis foofa di ko indi maanaam imam az-Zuhri rahimahullah mu ne an az-Zuhri te mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu taala Abu Bakr nekk dàkkantalam mu gane adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit xadiisam ñu ngi ci euh, kutubu sitta maanaam mu ne qaala axbarani Ataa ibn Yazid te moom mooy al-Laysi moom gisoon nañ ko ci jotaay bi gis nañ ko gisaat ko gisaat ko gis nga ni buñ xoolee ba ci kitaabul ilmi daal fi mu jeexee maanaam moom ñëwu ci benn yoon waaye naaw boobu maanaam répété wu waat na ci lu bare bare ci kitaabul wudu bi maanaam mooy Ataa ibnu Yazid al-Laysi Abu Muhammad ñu di ko wax Abu Zayd tamit rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent septième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit ay xadiisam maanaam moom saxaaba la maanaam taabi'i la boo xam ne dafa solo directement ci saxaaba yi radiyallahu anhum waaye xadiis bi ni ki noonu ay xadiisam ñi ngi ci Euh, kutubu sitta waaye hadith bii solowu ko ci ñoom maanaam bii mi ngi ko solo te moom mooy Humraan ibn Abaan di ki nga xamante ne Seydina Usmaan alayhima alal jamii rahmatu minallahi wa ridwaan moom moo ko moo ko euh, goreel waaw kay Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala moom mi ngi génn adduna soixante-quinzième année Seydina Humraan ibn Aban mi ngi génn àdduna soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mawla Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhuma annahu nekko moom ra'a gis na mooy sayyidna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala amirul mu'minin nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne gàddaay na ñaari yoon dégg nga moom mooy nga xamante ne moom moo Euh, tabu maanaam bi gaa yi di xare ji moom moo leen jox gànnaay yi jox leen waruwaay moom mooy ki nga xamante ne mooy àndandoo yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu màgg boobu moom dong lañu xam mu am ñaari soxna yoo xam ne ay doomu yeneen bi lañ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba noppi ba ka mooy sayyidatu Ummu Kalsum alayha salaam bi mu génne àdduna mu ne ko su ma amaatoon danaa la jox. bu ma kooku génn adduna ma amaat ba ba ñuy téeméeri doom bu ma leen amaatul kon danaan la ko jox loolu day wane maggaayu sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne mooy boroom kersa kawe gi ba nga xamante ne malaaka yi sax dañoo am kersa ci moom radiyallahu ta'ala anhu te ci jamonoom moom maanaam bi mu jëlee xilaafa bi ci la euh, ci la euh, kii am bi mu jëlee bi mu jëlee xilaafa bi ci la Euh, ci lañu dajale alquran bi maanaam ras moo tax ñu bi rasmil usmani suñu alquran bii ñu yor ci barkeem lañ ko yoree radiyallahu taala anhu naka noonu euh, jumaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak jumaay kaaba ga ci jamonoom lañ ko yaatale maanaam loolu yëpp itam maanaam bokk na ci ngëneelam yu mag yi radiyallahu taala anhu nga xam te ne dañ ko wax abu abdullah ngir doom di mu amoon ak sayyidatu ruqayya radiyallahu anha ni ki noonu dañ koy wax abu amr di ko wax abu layla al-Qurashi al-Umawi al-Madani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi abul uh, al-Aswad at-Tujibi moom moo ko faat comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna moom ne daa woon moom te xadiisa bi ñu ngi ci ashaabu kutubu sitta moom uh, mu ne daa laaj na bi wabu in ci ndoxam njàpp nee na fa afraga mu daal di sotti ala yadayhi ci loxom min inaahi ci ndaba maanaam ci ndabam la mu ne fa xasalahuma mu daal di leen di raxas salaasa marratin ñetti yoon summa topp add xala mu daal di dugal maanaam nga gis ne lii dafa jëfe li nga xam ne moom mooy hadith na Abu Hurayra radiyallahu ta'ala bi mu gis ci jotaay bi weesu te ñu fàttali woon ko ci suñu jot maanaam bi ñuy tàmbali jotaay bi maanaam mooy euh, mooy mooy wa iza stayqaza ahadukum fala yadxala fii euh, fala yadxala yadahu fii inaa'i hatta yaghsilaha thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu yéen a koy fàttali xadi loolu lay loolu la jëfandikoo ni nga xamante ne moom la wax nii moo tax mu ne wa ghasala mu raxas yadayhi ñett euh, wa yadayhi mu raxas loxoom yi tamit ilal Euh, summa topp xala mu dugal yaminahu ndeyjooram fil wudu ci ndoxum njàpp bi summa topp tamadmada mu gallaxndiku wastanshaqa mu saraxndiku sara mu daal di tiiru summa ginnaaw gi maanaam ba tey loolu mooy ne kon li tax mu indi ko imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadiis bi fii moom mooy lii nii maanaam mooy gallaxndiku gi mu gallaxndiku saraxndiku fiiru ba pare loolu yëpp mu defandoo ko maanaam di gis ne gallax kon day muy maanaam kon mu jariñ ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne gallax dañ koy def suñu jàpp te waxoon nañ la léegi meloom naka la mooy dangay ngay dugal ndox mi ci gémmiñ gi daal di yëngal ko ci biir ba pare daal koy sottiwaat loolu moom mooy gallax euh, loolu waaye euh, euh, beneen bi ci def moom mooy ne sarax ndiku ak fiiru moom ak gallax ndiku ñoom ñoo ànd maanaam ci xadis bi mu ne summa topp xasala mu daal di raxas wajhahu xar kanamam ñetti salaasan ñetti yoon mm-hmm. wa yadayhi mu raxas tamit loxoom ilal mirfaqayni ba ci conc yi mm-hmm. salaasan mu def ko tamit ñetti yoon comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee tamit ci suñu jotaay bi weesu mm-hmm. summa topp masaxa mu daal di masa bi ra'sihi boppam summa topp nag xasala mu daal di raxas kul kulla rijlin loolu tànk bu nekk bu ñu xoolee ci xadis beneen bi dafa ne dafa raxas loxo tànk ndeyjoor bi mhm. ñetti yoon summal yusra misla zalika topp mu daal di raxas càmmooñ bi lu mel noona mhm. mu waaye loolu ci wàllu ndeyjoor jëfandikoo ndeyjoor ak njëkkee ndeyjoor bi loolu daañ ci ñëw ci boo xam ne mi ngi ñëw léegi ci kanam mhm. inshaa allahu taala mu ne nag summa topp qaala mu ne ra'aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wala boog annabiyya maanaam gis naa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yatawadda'u mu daa di jàpp naxwal lu jegeñ wudu yi ci sama njàpp gii hada bi wa qaala mu ne man képp koo xamante ne tawadda maanaam kon lu lii nga xamante ne moom la def maanaam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallama ñoom da a jàngal njàpp maanaam mu jàngale leen ko exactement comme mii mu ne mu daal ci teg ne man képp koo xamante ne tawadda dafa jàpp nahwa lu jegeñ wudu i sama njàpp hada bi summa topp salla mu daal di julli rak'atayn ñaari rakka yoo xamante ne laa yu haddisu waxtaanul fiihima ak ci ña ci biir ñaari rakka nafsuhu ak boppam ghafara allahu yàlla dana ko jéggal xafara dana jéggal allahu bur yàlla lahoo ñeel ko maa lépp loo xamante ne taqaddama jiitu na min zambihi ci ay bàkkaaram maanaam fii li mu mu wax kay mu ne mu kon fii tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàng moom lañ ciy jànge mooy tarbiya bu mag bi nga xamante ne moom moo nekk ci njàpp maanaam mooy nit ki buy jàpp dafa war a yëg ni dafa war a sell ci cëram ci yaramam ci boppam maanaam ngir wax ci boroomam subhaanahu wa d'ailleurs baatu al wudu comme niñ ko gisee mooy al ci al wadaa la jóge mooy ak leer ak set ak naataange an nadaafa wan nadaara maanaam te waxoon nañ ne la al daw maanaam ñoom ñoo bokk racine maanaam wala bokk bokk nañ ñetti xaraf xam nga arab loolu ci fiqhul nga la bokk maanaam arab foo fekkee ñaari baat yoo xamante ne ñetti xaraf yi nuroo nañ ko rek xamal ne am na lu nuroo xamal ne am na lu ñu bokk comme ab daw ak wudu wudu waaw ak baa waaw ak hamza kon am na ñetti xarab yoo xamante ne ak daw u mooy daw u mooy baat waaw ak hamza kon ñetti yooyu comme nuroo nañ ko mooy am na luñ bokk maanaam li ñuy tekki mooy leeral gi muy leeral ni njàpp ni leer bii mel noonu la jàpp di leeralee nit maanaam di leeral bitéem ak biiram maanaam te loolu mooy exactement bokk na ci li koy firndeel mooy comme niñ ko gisee woon mooy bu fekkente ne boo jàppoo benn yoon maanaam boo jàppoo nga raxas sa gémmiñ ak sa bakkan maanaam bàkkaar yi nga ci defee génn nga raxas sa xar kanam bàkkaar yi nga defoon ci say bët yëpp wadd niki noonu nga raxas say loxo bàkkaar yi nga defe woon ci say loxo wadd nga toppe ko noonu ba mbooleem cër yi jeex maanaam nit ki ñaare buy jëfandikoo maanaam yooyu lay jëfandikoo maanaam nit ki ñaare suy def cër yooyu rek lay lay lay defee maanaam kon ñu gis ne euh, kon bakkaaram loolu yooyu yëpp kon bàkkaar yi euh, ba maanaam ak bopp bi maanaam ak nopp yi maanaam nga gis ni mboolem yi muy def ci bàkkaar rek boo ko xoolee faaw foofu lay jaar faaw loola moo koy def wala boog foofu lay jaar ngir mu mën a yegg maanaam nga gis ne kon euh, bu boobaa bàkkaar yëpp dañuy daal di faru ci jëmmi njàpp gi nga xamante ne moom la am te bu boobaa daf koy leeral comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci baabu fadlul wudu'i euh, wal euh, ghurrul na maanaam gisoon nañ ko tamit ci buntu ngëneelu njàpp ak li nga xamante ne moom mooy xadiisu al-ghurrul muhajjaluna yi maanaam loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu euh, euh, ci biir saxiix bi walillahi alhamdu wal minna maanaam kon nga gis ne kon jàpp tarbiya bu mag daf cee nekk te kon bu boobaa nit ki suy jàpp war naa yëg tamit tarbiya boobu ci moom maanaam loolu bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu xadiis bi mooy ne nit suy jàpp war nay bàyyi xel jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàpp maanaam mu fexe ba xam ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàppoo su dul woon loolu moos njàpp nekk na mbir moo xamante ne nit ki du xaw a màgg lu dul mu xam nuñ koy defee maanaam képp ku màgg ci biir réewu jullit ñi rek maanaam dana xam ne dañuy jàpp maanaam te xam na ne njàpp dañuy raxas loxo yi buñ paree ñu galax ko sarax di ko fiiru buñ paree ñu raxas xar kanam et cetera ba ba raxas tànk yi waaye le fait que Seydina Usman radiyallahu anhu daal ni indil leen ma ndoxum njàpp mu wan leen nekk ni yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam doon defe mm. mooy ne tamit jullit bi war naa bàyyi xel moom it di xool ni yenente bi buy jàpp muy bàyyi xel mel ni maanaam di fixer maanaam di visualiser yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci kanamam ngir mu roy ko ci njàpp gu mel noonu mm. maanaam bu boobaa nag dana daal di dëggal li nga xamante ne moom la wax fii ne man tawadda'a nahwa wudu'i hadha képp koo xamante ne jàpp na njàpp loo xamante ne jegeñ na bi la maanaam loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy su fekkente ne dafay julli maanaam julli googu muy julli mu war di def effort bay nga xamante ne comme waxoon nañ ko rakkaatay sukkur yi nga xamante ne ay ngërëm la maanaam nga xamante ne yoonu di gën a gaaw ngir dem ci yàlla mooy bëgg maanaam yoonu mbëggeel ak yoonu sant ngërëm maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waxee ne afala akunu abdan shakura xanaa du ma doon jaam boo xamante ne gërëmaa kon lay doon maanaam te lii tamit ñaari rakkaay yi kon dañ koy julli ngir jàpp nañ ba pare ñu dem jullil borom bi subhaanahu wa taala ñaari raaka ngir gërëm ko comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee nii maanaam ci jeexitalu aaya bi noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala bëgg waxe comme nan walakin yuridu li yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun maanaam diine ji yàlla tegul leen ci coono waaye la mu ma ci teg leen ko ci njàpp gii ma leen digal ak cangaayal farata gi ak tiim gi moom mooy mu matal xéewalam ci yéen waaye tamit bu ko defee ngeen di ko gërëm di ko sant maanaam di gis ne kon ñaari rakkaay yooyu dafa war a nekk ñaari rakkaay sant ak gërëm maanaam bu boobaa euh, loolu tamit beneen mbir lañ ci xamee moom mooy ne sant ak ngërëm maanaam ci jëf lañ koy defee gërëm maanaam ci sukkur ci ngëm ci jëf lañ koy defee comme li borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ni i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur jëf leen yéen waa kër yente yàlla daawuda alayhi salaam ngeen nekk jëf jaam maanaam jëf jaam moom gërëm la ndax ñu néew ci sama jaam yi ñoom ñoon yegg foo xamante ne fu ñu toll seen xol mi ngi gërëm borom bi ñu mm-hmm. ngi koy sant subhaanahu wa ta'ala waaye moo tax bi ñu ne ñu ne wax jooju bi ko borom bi waxee waa kër Seydina Daawud alayhi salaatu wa salaam dootoo leen fekk ci lu dul maanaam ñu ngi waaja ñu ngi tout temps ñu ngi ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla rek lañ doon nekk hmm. maanaam kon ñu xamee ci ne cant ak ngërëm maanaam ak jëf lay doon maanaam ngërëm maanaam faaw mu ànd ak waaye du rek ay waxi kese ak tamit di def loo xamante ne day dëppoo sa bànneexu bakkan kese nga ne maa ngi ci cant gi déedéet hmm. maanaam kon cant moom faaw day ànd ak jëf jëf te yàlla lay doon loolu loolu lañ koy sante hmm. beneen bi ci def moom mooy ne euh, le fait que ñu du ñu wax ak suñu suñu bopp ci biir julli gi loolu mooy wane ne julli dafa nekk loo xamante ne ci xadara bi ñu koy defee maanaam nit ki bu xësee ba dugg ci julli moo tax xadara yàlla bi dañ koy gam-gamlee ak julli maanaam moo tax dañ naan la xadara yàlla bi moom ñaari possibilité moo ci am maanaam soit da ngay nekk ci biir mbaa nga génn ko comme julli julli mënoo nekk ci diggante bi faaw dangay nekk ci biir julli gi wala nga génn ko te benn bërëb la boo xamante ne dafa hermétique maanaam dafa tëju dafa tëju nit ki bu xësee ba dugg ci julli rek maanaam li ci des lépp tëju na ci moom julli ji rek maanaam moom digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala rek moo fi nekk te loolu moom moo tax nag julli am ci ay xeeti leer ak ay mbóot ak ay xaqaay loo xamante ne beneen xeetu jaamu yàlla amuko ko naka noonu euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wa qurrata ayni wa ju'ilat qurrata ayni fi salat maanaam lii seddal sama bët te moom mooy borom bi ci boppam subhaanahu wa taala ci julli laa koy laa ko teg maanaam ci biir julli bu nekkee di julli parce que moom lan mooy seddal bëtam boromam hmm. subhaanahu wa taala moo tax ci biir julli lay nekkee ku ak moom xattaa bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf koy maanaam ba mu koy dooga bind nga xamante ne booba moom nekk woon lu dul nekk nekk moom kese ba mu wéet ak boromam subhaanahu wa ci fi mu nekk julli rek ak moonam al musalli hmm? moom moom daf doon julli fii mihraabi aynihaa maanaam foofu moom da doon julli julli la doon def ak boroomam subhaanahu wa taala maanaam nga gis ne kon ñaa loolu nii nag lii nag maanaam jarul bàyyi xel ki nga xamante ne danaan loolu mante ne parce que fu fekkonte ne maanaam lii xadiis bi day dajji complètement li wolof yi di wax ndax wolof yi ñoom dañuy wax ne euh, euh, julli kenn manu koo def te doo xalaat leneen maanaam wolof yi seen wax jooju ñuy wax xadiis bi da koy dajji complètement parce que su fekkoonte ne loolu mante ne mm. kon maanaam waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dootul amati njariñ maanaam ban njariñ moo ci amati su dee man na maanaam mante ne bu dee bu dee mënoo julli ba ba mu jeex te doo xalaat leneen lu bokkut ak ci julli gi ak yàlla maanaam ana lan la njariñ maanaam njariñal wax jii di amati mm. maanaam kon dootu amati njariñ te loolu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ko gisoon nañ ko maanaam ku mel ne Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma nga xamante ne dañ ko fekk muy julli ci kaaba ji ñu sotti ko ndox ndax julli gi dafa dafa dafa dafa dafa yàggoon ba pare mu taxaw di xot ñu jël ndox mu tàng sotti ko ko ba mu pare ci la doog a xam ne maam gis yaramam rocceeku ci lay doog a xam ne da sotti nañ ko ndox nit niki noonu rakkam sayyidna Urwata ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma niki noonu dagg nañu tànk bi fekk boobu dafa amoon feebar ci tànk bi mais moom daf doon bañ ñu dagg ko waaye waa këram ñoo wax médecin bi ne nañ ko dagg ba mais bàyyi lañ ko ba muy julli mais dañ ko bàyyi ba muy julli ñu ñëw dagg tànk bi ba mu paree ci la doog a xam ne sama tànk bi sama tànk bi sama tànk bi maanaam mu daal di xam ne ndegete dagg nañ tànk bi maanaam ñooñu noonu te te te ku mel ne Rabi'atul Adawiyya dañ ko koy dañ koy waxal tamit jëmmi histoire bu mel noonu radiyallahu anha maanaam ak ñeneen ak ñeneen maanaam ne loolu mën naa ne moom maanaam ñàkk man génne loolu moom ku ko mënut dong ak ku xamut luy julli moo koy wax voilà waaye julli dafa nekk loo xamante ne nit ki daf koo war di dafa nekk koo xamante dafa nekk bërëb boo xamante ne nit ki daf ci war a wéet ak boroomam subhaanahu wa taala jublu ci boroomam kese waaye bu ko defee effort bi muy def ci la koy mane maanaam du xëy xëy man ko mm. waaye nag effort bi muy def ci man koo def la koy mane te bokk na ci li la ciy dimbali mooy comme li ñu waxoon ci suñu jotaay bi weesu bi ñu yegg say hadith bi maanaam mooy nga nekk koo xam te ne dangay ngay taxaw passif parce que xadara yàlla kenn du ci wane ak man-man mm. kenn benn sujet moo am mooy Allah yàlla mooy sujet bi ñi ci def ñëpp ay complément lañu mm. moo tax xadara yàlla noonu la demee comme booy julli yaa ngi ci biir xadara bi maanaam mooy euh, defoo yow defoo defoo dara yàlla mooy wax ci sa kan ci ci sa làmmiñ mooy jàng alquraanu boppam ci sa làmmiñ mooy màggal boppam ci sa làmmiñ sa mboolem cër yi ngay def di di sëgg ko siggi mooy yàlla mooy màggal boppam ci sa jëmm ji di ko jaaree ci yow maanaam noonu boo ko defee wee noonu moom danga dem ba julli julli gi mat te fekk ne pare nga maanaam waaye nag maanaam maanaam fekk di nga mën lii beneen bi ci def nag moom mooy loolu dàqontewul ak nga mën a maanaam Euh, nga ci mën di parce que julli bu fekkente ne dafa dëgër léeg-léeg da nga ciy ci biir julli ci la la yenn xeetu xam-xam yoo xamante ne amul maanaam euh, yenn xeetu xam-xam yu jig ji dayo ci lañ lay ci ci ci lay dikkee ci yow maanaam ci biir julli gi bu dee yaa ngi koy respecté noonu loolu moom moo tax na Sayyidna Umar radiyallahu anhu daal ne man sama armée bi sax ni ma koy tegee maa ngi koy xamee ci biir julli gi maanaam maa ngi pré maa ngi teg sama armée bi ci biir julli gi ngir ne nit ki buy julli moment boobu day am ay xeetu yu yéeme yu yu ko yegsi yu ko dikkal mais loolu day fekk nga nekk koo xamante ne da ngay bàyyi sa bopp ak boroom bi subhaanahu wa di julli te nga concentré wu ci li ngay def waaye nekk di julli di dégluwaale info yi ak yu mel noonu sincèrement loolu yaakaaru moom nga war a mën a yegg foofu yàlla nañu yàlla sàmm xadis euh, boobu gisoon nañ taxrib bi ci suñu euh, jotaay bi weesu euh, ne imam al-Bukhari rahimahullahu na ko xadis numéro cent cinquante neuf ko indiwaat xadis numéro mille neuf cent trente quatre ak six mille quatre cent trente trois insha allah raxas euh, raxas euh, yi mm-hmm. maanaam ne tëstan yi dañ ko war a raxas maanaam gis ne buntu bële euh, buntu mu njëkk bi dafa njëkkoon a wax buntu raxas tànk raxas tànk yi te duñ ko masa fii nag muy wax raxas tëstan yi ci ginnaaw gi maanaam fii nag subhaanallah li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy day leeral ne tëstan yi waaye du tëstan yi kese ndax lii nga xamante ne moom la ci indi ak xadis yi mu ci indi moo koy leeral mooy ne faw nga bàyyi xel su fekkee dafa am lu nekk ci sa tànk yi niki noonu maanaam maanaam lu nekk ci sa tànk yi lu demee nekk ngay sol ay carax nga bëgg raxasaale say tànk ci carax nga bëgg raxasaale say tànk bu fekkente ne wala boog euh, nga yor ay dàll yoo xamante ne euh, ay nu pieds nus noonu lañ nu-pieds waaw ay nu-pieds la ak yu mel noonu yooyu nga bàyyi xel ne boo koy raxasaale booy raxas maanaam mën nga cee jàpp wala fekk yaa ngi sol nu-pieds yi génnewoo ko waaye comme tiki tiki waaw waaye euh, ak ñoom yoro maanaam <laughs> yooyu sooy raxas sa tànk nga bàyyi xel ne dafa war a tooy maanaam dafa war a tooy nga bañ a rek ne walla comme sol naa ko nii garaawul naa raxas noonu rek mu daal di jeex déedéet maanaam dafa war a tooy niki noonu su fekkente ne da nga sol ay maanaam dàll yoo xamante ne tëjuwul fekk même bu fekkoon nga yor jàpp bi nga koy sol sax bu dee tëjuwul tek sa tànk yi dañuy feeñ bu boobaa da nga koy raxas te bu boobaa da nga koy raxas te da ngaa war a bàyyi xel ndëggu tànk yi ak tëstan yi maanaam loolu moom moo li nga xamante ne mooy buntu bi lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala leeral loolu moo tax mu daal di indi xadis bi ci buntu bi mu ne wa kaana ibnu Sirin mooy al imam Muhammad ibnu Sirin euh, rahimahullahu taala euh, nee na euh, ya yaxsilu daan na raxas mawdi al xaatam maanaam bërëbu bërëbu jaaro yi maanaam bërëbu jaaro yi saa yoo xamante ne da daan jàpp bii imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ji indi na ko indi indi ko ci euh, taarixam jële ko ci Musa ibn Ismail at-Tabuzaki mu jële ko ci euh, Mahdi ibn Maymun mu jële ko ci al imam euh, Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala niki imam ibn Sirin tamit solo nañ ci moom beneen xeetu wax moom mooy su fekkente ne day jàpp day jàpp maanaam maanaam ne moom bu daan jàpp da daan yëngal rek loxo bi maanaam daanu koon woon raxas maanaam da daan yëngal rek li nga xam ne moom mooy jaaro bi comme li nga xamante ne noonu la euh, imaam Abu Shayb ibn Abi Shayba rahimahullahu taala indee ci musannafam mm. maanaam lan ba rapport la am ak marfa sama ta ndëggu tànk maanaam mooy dafay leeral ne su fekkente ne jaaro da ngaa sol jaaro maanaam sayyid maanaam al imaam Ibn Sirin rahimahullah xam ngeen ko imaam bu màgg ba mm. Muhammad ibn Sirin rahimahullah mm-hmm. euh, euh, moom mu ne nii la daan def maanaam bu daan raxas loxo yi da ka daan da daan def nii raxas fi loxo yi nekk dooga dugalaat jaaro bi wala boog mu génne ko raxas ko maanaam loolu moom mooy moom li mu soloo ci càllale gu dëgër jële ci moom al imam ibnu abi shayba daa di soloo ci moom beneen càllale beneen wax mooy ban mooy ne da daan def nii bu daan raxasu rek maanaam daanu ko dindi mais daf ko daan yëngal maanaam yëngal gi mu ko daan yëngal mooy tax ba ndox mi mën a laal bërëb bi nga xam ne moom la nekk maanaam kon bu boobaa ñu gis ne su fekkente ne bërëb bi jaaro bi nekk dañ koy raxas ci biir maanaam li muy tekki ñaari wax yooyu yëpp dañuy daal di dem ci benn sens mooy lan mooy ne sa cëru njàpp yi lépp dafa war a tooy maanaam loolu la ci jublu te waruloo bàyyi benn espace ci cëru njàpp yi maanaam loolu nag moom moo tax kon imam al-Bukhari rahimahullah indi taaliq bii ci bërëb bi maanaam kon parce que nit ki mën na koo gis daan ne ban rapport la am ak tëstal maanaam daan na yëngal baaraamam ban rapport la am ak tëstal alors que bërëb rapport bi mu am mooy bi nga xamante ne moom laa la wax léegi walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala haddathana Adama ibn Abi Iyas te moom mooy Adama ibn Abdurrahman Abul Hasan al-Asqalani al-Basri rahimahullahu ta'ala al al al al al al al uh, al Baghdadi rahimahullahu ta'ala maanaam moom tamit uh, waa imaam al Bukhari ak imaam at-Tirmidhi rahimahullah ak imaam an-Nasa'i ak Ibn Maaja ñoom solo nañ ci ñoom directement imaamu Muslim ak imaam Abu uh, Abu Dawud ñoo solowul ci moom maanaam kon ñoom waa ashaabu kutubu sitta ñeent ñëpp solo nañ ci moom imaamu Muslim ak imaam Abu Dawud rek ñoom ñoo solowul ci moom moom Euh, imam bi Daawud Adama ibnu Abi Iyaas rahimahullah mu ne qaala haddathana Shu'ba te moom mooy ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullahu ta'ala Abu Bistam waxoon nañ 86e année am na ñu ne 83 am na ñu ne 82 ci la gane adduna mi ngi génn adduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dëkk amirul mu'minina ci xam-xam bi te moom euh, du solo lu dul ci ku wér comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ay téer ay xadiisam ñi ngi ci euh, asxaabu kutubu sitta maanaam ci mboolem euh, kutubu sitta xadiisam yi ñi ngi ci mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Ziyad te mooy Abul Harith al-Qurashi Muhammad ibn Ziyad ibn Ziyad al-Qurashi al-Jumhi mawlaahum al-Basri rahimahullahu ta'ala muy Abul Harith euh, al-Madani euh, nekk al-Basri tamit maanaam rahimahullahu ta'ala euh, moom moom Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi bi ma maanaam Usman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu mooy boobu moom moo ko goreel moo tax moom Madina la dëkkoon waaye dafa mujj dem Basra Euh, sayyidat Aisha ak sayyidat Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ak Abdullah ibn Umar ak euh, Abdullah ibn Zubair ñooñu la ëpp lu mu solowee ci ñoom daanaka maanaam ci ñooñu la solowee am na moom mi lu tolloog cinquante xadis ci kutubu sitta ci téeri xadis euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ay taalibim mooy ku mel ni Yunus ibn Ubayd ak Ma'mar mooy ibn Rashid ak Shu'ba ak Ibrahim ibn Tahman ak euh, Hammad ibn Zayd ak ñu mel ni ñoom imaam Ahmad ibn Hanbal maanaam jàpp nee na moom siqa la ak ñeneen ñu mel ni moom mi ngi génn adduna ci <coughs> cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te euh, ñoom waa ashaabu kutubu sitta tamit solo nañ ay hadisam mu ne sami'tu dégg naa qaala mu ne sami'tu dégg naa Aba Hurayra radiyallahu ta'ala moom gis nañ ko léegi mu ne wa kaanata nekkoon na yamurru daan romb bi naa ci ñun wan naa fekk nit ñi ba yatawadda'una ñu doon jàpp mooy Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala génn àdduna cinquante-neuf am année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téere mi ñu ngi ci hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta maanaam mu ne ñoom wan naa mu romb ñu wan naa su fekk nit ñi yatawadda'una ña ngay jàpp minal mithara maanaam dañuy wax al mithara di wax di wax al mathara maanaam mooy fi ñu jàppoo maanaam bërëb la boo xam ne ci jamonoy Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu lañ commencé defar ay bërëb yu mel noonu maanaam nga xamante ne pour ku bëgg a jàpp rek man cee jàppoo maanaam mu ne nag euh, mu mu ñu romb ñu foofu mu ne xaala mu ne maanaam moom Seydina euh, mu ne asbihul wudu'a asbihu na ngeen matal al wudu'a njàppale maanaam matal leen njàppale maanaam moom mooy boo leen dee jàpp na ngeen fexe ba jàppale mbat amaan na li nga xamante ne moom moo tax moom mooy dafa gis ci ñoom xeetu doxalin boo xam ne day daf koy won ne ñii seenu njàpp kat defe naa mat maanaam raxasuñu raxas bu mat sëkk wala boog ñu ngi koy sàggane ak yu mel noonu loolu moom moo tax bu ñu xoolee subhaanallah maanaam benn dañ ciy xamee mbir yu bëri bokk na ci sax yi bokk na ci yiñ ciy xamee moom mooy ne bu fekkente ne nit ki boroom xam-xam la mu romb nit ñi di def dara maanaam daf koo war a xool ba xam nañ koy defee baax na waaw wala déet ndax dëppoo na ak na waaw wala déet loolu mooy benn ñaareel bi ci moom mooy bu fekkente ne euh, mooy liñ naan laa yajuuzu taxiru taxiirul bayaan an waqtil xaaja maanaam di yéexee euh, di leeral ci jamono ji nga xamante ne moom lañ ko soxlawee loola daganut loolu muy ñaar ngir ne maanaam loolu beneen bi ci des moom mooy ne Euh, nit ki bu gisee ci ay nit ñoo xamante ne dañoo nekk ci lu jaaduwul rawatina ay mbokki jullitam daf leen a war a yee leeralal leen maanaam li nga xamante ne moom mooy la jaadu ca mbir ma rawatina bu fekkente ne boroom xam-xam la rawatina nag bu fekkente ne ñamuy waxal xam nañ ko ba pare jox nañ ko gëdd loolu moom day daal di ràññeeku ci moom waru koo nëbb maanaam loolu beneen benn beneen mbir la bi ci de <clears throat> moom mooy ne dañ ci xamee ne léeg-léeg ci bërëb yu baax yi ak nit ñoo xamante ne pourtant ñu am ay yitte lañ léeg-léeg mën nañu réere loo xamante ne lu élémentaire la ci diine parce que le fait que mu romb leen gis leen ñuy jàpp te ñoom ay tabi'i lañ te ñoom xam nañu ñu ñuy mbate jàpp dafa bokk ci yi gën a élémentaire mu di leen wax ne leen é eh, matal leen jàpp li leen dafa am solo maanaam mooy ne kon gis na ci ñoom loo xamante ne war naa tax mu mën a wax loolu parce que su dul woon loolu kon wax gi maanaam euh, kii lay doon maanaam mooy neen lay doon en fait mm-hmm. maanaam te te loolu yanuwut maanaam ci ku màggee ba pare am xel mu rëy ba pare bari lu mën a jàngale ku mel ni Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon mooy ne ndekete ay nit mën nañoo nekk ñoo xam ne ñu màgg lañ ba pare réeri ay mbiru élémentaire ci diini ji mm-hmm. maanaam te mooy ne comme masalan fii mooy ne matal gi nga xam ne moom la ñu war a matal njàppale et que cëri njàpp yi dañ ko war a raxas ba mu set maanaam loolu tamit moom mooy Euh, li nga xamante ne moom mooy moom moom moo nekk moo tax sax li ñuy sopp sopp euh, néewal ndox maanaam di jëfandikoo ndox mu néew lañ koy sopp sopp su fekkente ne du set bërëb bi du set jarul économiser ndox maanaam bu bu fekkente ne ndox njàppale mënta am lu dul ndox bu bari dem ca faaw da ngay def loolu waaye nag ànd ak ñu naan la da ngay jàng ni ngi économiser ndox waaye duñ ne la pour parce que da ngaa war a économiser ndox maanaam garaawul même bu njàppale kiiwul déedéet maanaam daa war a fet dégg nga maanaam mooy kon asbirul wudu'a mu ne fa inna li wër bu wër mooy abal qasim sallallahu alayhi wa sallam maanaam fii mu woowee ko kunyaam maanaam fii bokk na ci raar yi nga xamante ne dañuy tudd yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te du ñu jaar ci rasulullahi wala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam wala yu mel noonu maanaam fii mu ne abal qasim sallallahu alayhi wa sallam fii wax ko Abul Qaasim sallallahu alayhi wa sallam daanaka moo waxoon ko na Rasulullah benn la ngir ne moom moo ko tuddoon te ci jamono jooju keneen waxuñu ko ko te moom euh, moom dafa ne lii sama sama kunya la boo xamante ne bu leen ko jox keneen maanaam mooy man Abul Qaasim sammu gisoon nañ ko sammu bismi tax nu bi kunyati tuddee leen sama tur waaye bu leen jox euh, kunya bi keneen ku dul man maanaam mooy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qaala dafa wax ne waylun lil aqaabi minan naar waylun toskare waylun mbugal waylun xur wuy bér bér ci biir sawara lil aqaabi ñeel na tëstan yi minan naari ci sawara kon xadis bi day leeral bunt bi nga xamante ne maanaam li nga xamante ne moom lañ doon wax Euh, ci ne loolu maanaam moom mooy li mu ubbee buntu bi maanaam te baat bi leer na maanaam xadis bii dafa leer xadis bi nga gis ne indi na ko ci xadis sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ni ki noonu indi na ko fi maanaam mu mel ne kon sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom it fekke woon na xew-xew boobu wallahu ta'ala a'lam mu ne euh, maanaam kon euh, xam bi moo tax imaam al-Bukhari ci sunan bi maam ci ci hadith Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom rek maanaam fii rek la ko indi amma ci hadith Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu moom romboon nañ ko te waxoon nañ ñetti yoon yëm ko indi yëpp wax nañ leen ba fi mu toll jeexaloon nañ leen sànq ci suñu jotaay bii ñu ne walillahi alhamdu wal minna amma imaamu Muslim indi na hadith bi ci hadith numéro deux cent quarante-deux ñetti yoon euh, an-Nasa'i eh, imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 41 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 110 euh, imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 453 imaamu Ahmad Ibn Hanbal lu baree bari indi na ko ci ci musnadam rahimahu rahmatullah ala al-jami' kon xadis bi wa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko ba def imam Abu Dawud euh, rahimahullahu ta'ala mu ne baabu. ghaslir rijlayni mi fin na'layni wala yamsahu ala na'layni maanaam buntu euh, le ma euh, voilà maanaam am na li nga xamante ne balaa ñuy dugg ci buntu boobu ñu leeral place affaire jaaro yi ndax euh, kiw imam ibn Sirin bi rahimahullahu taala maanaam ndax ndax asar maanaam bu euh, al imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala maanaam foofu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim lu ci bëri maanaam muy xanafiya yi ak shafi'iyya yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne bu fekkente ne maanaam jaaro bi faaw dañ maanaam dañ ko yëngal waaye dañ koo sopp maanaam yëngal gi ñuy yëngal jaaro bi moom dañ ko sopp su fekkente ne nag masalan jigéen la euh, moom euh, ak muy jig maanaam bu dee góor la bu góor la dañoo day day ràññeeku su fekkente ne dafa xat mu yëngal ko su fekkente ne nag xatul maanaam bu boobaa amul dara luñ koy luñ ko ci yëngal maanaam du ko du maanaam du jar mu koy yëngal waaye bu dee dafa xat moom day jar yëngal ko wala mu toxal ko ba nga xam dañuy mën a raxas euh, euh, fi mu fi mu nekk ngir ne raxas loolu dafa nekk loo xam ne dafa ràññeeku amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo teqale maanaam dañ ne bu fekkente ne maanaam jaaro bi dafa dagan te jaaro bu dagan mooy jaaro xaalis boo xamante ne benn lay doon te warut ëpp ñaari dara dirham moom mooy warul mat 6 grammes maanaam euh, ña warul ëpp 6 kon benn jaaro lay doon bu fekkente ne ñaari jaaro yi xaalis la te même boo leen boolee du mat 6 grammes sax dafa xaram maanaam loolu benn la mu def bi nga xamante ne dañ koo sib ci jaaro moom mooy ci ñoom mooy bi nga xam ne jaaro yu weñ la wala yu mel noonu wala përëm xeet yu mel noonu. boobu tamit bu matut loolu la ci mu bañ a bëri boobu dañ koo dañ koo sib ci ñoom waaye nag euh, xaqiqatan dafa xaram tamit boobu dafa xaram ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu waxoon waa ji ko dindil jaaro bi mu ne même ni mu teree jaaro or la teree boobu mm-hmm. ñetteel bi ci def moom mooy jaaro bu xaram maanaam wala boog takkaay bu xaram mooy mooy leneen li ci des lépp dafa xaram maanaam mooy or wala yeneen maanaam takk eh, eh, ay jaaroy or or wala jak jaaroy xaalis mais mu mu bëri wala yu mel noonu yëpp dañu xaram ñoom nag ñu ne su fekkente ne dafa xar dafa dagan bu boobaa bu dee dafa dafa nekk loo xam ne dafa dëgër maanaam nga xam ne boo ko takkee dafay dëgër bu boobaa da raxas noonu rek doo ko yëngal waaye ngir ne maanaam maanaam day mel ni dañ koy masaa noonu maanaam boo ko raxasee noonu doo dootu ko jarate du jar yëngal ko loolu benn la bu fekkente ne da nga koo euh, euh, dafa woyof ni dafa dafa dafa comme ni dafa yolom bu boobaa danga koy yëngal voilà bu ko defee ndox mi mën a jaar ci suuf voilà waaye loolu dañ koy sopp rek waaye soo ko deful du amul problème maanaam jarul nga koy maanaam du du farata ngir ne ndox mi de toute façon dana jaar ci suuf kon loolu moom mooy benn beneen bi ci def mooy su fekkente ne bi ñu tere la boobu moom mooy ne dañuy euh, Euh, euh, boobu moom bu dee bu dee bu dee bu ñu tere la maanaam di xaraam boobu moom kenn du la jéggal boobu moom faaw da koy yëngal faaw da nga koy yëngal te bu dee dafa xatit da koy teeg da koy dindi ngir ne lu xaraam moom ak woyofal du ci aju maanaam mboolem yi dégg naan nangam de dañ koy woyofal diine daa woyofal nangam maanaam tukki yi dañ koy woyofal wala bu dee tukki da ngay dem tukki ji masalan pour football yi kenn du la woyofalal dara mm-hmm. masalan wala yu mel noonu yooyu maanaam yi ñuy woyofal mooy tukki bi nga xamante ne dagan na voilà dégg nga léegi kon euh, loolu muy muy beneen euh, euh, maanaam muy teqantal boobu nga xamante ne moom lañ def ci diggante yooyu bu dee jigéen la nag moom comme amul problème ci loolu amul problème moom moom day jàpp nu mu ko neexee maanaam bu solee lu mu sol rek day jàpp ci sartu ci sartu bu dee mbir yi day yëngatu mu yëngal ko rek mu daal di jeex. maanaam waaye su ko dindee ñoom ñëpp nag am na lu ñu wax mooy ne jaaro bi même bu fekkente ne yëngaloo ko soo ko dindee place boobu mu nekkoon dangay ngay daal di obligé raxas ko ci saa si parce que sinon njàppale du matati mm-hmm. te loolu ci njàpp ak cangaayal farata yëpp lañ ko yemale maanaam moo tax boo solee jaaro ci nga jàpp wala nga sangu farata doo obligé nga di ko dindi su fekkente ne da ngay jàpp niki noonu soo soo solee lu demee nekk ay montre wala yu mel noonu bu jar nga di ko dindi tamit maanaam ñoom yooyu yëpp. Euh, teqantal boobu kon lañu def ci euh, ci buntu boobu walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu ghasli rijlayni fi na'layni wala yamsahu ala na'layni baabu buntu ghaslu rijlayni raxas ñaari tànk yi fi na'layni ci ñaar maanaam ci ñaari dàll yi dàll carax yi maanaam an na'l mooy dàll boo xamante ne xeetu carax la mais nu pieds lay doon maanaam loolu mooy nax la maanaam waaye nga xam ne day am lu ñu tuddee xibaal maanaam mooy ay bakkanu daal loolu la ñuy wax maanaam naan moo tax ñu naan ci samaa'il yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ah, lawoon naa lay ni lao xibaalaani maanaam dafa am ñaari xibaal maanaam moom dàllam yi yi mu yoroon ñaari bakkanu daal la yoroon nga xam ne bu ci dugalee ñaari baaraam yi ñoo ci daan dugg maanaam nga xamante ne loolu léegi nag yooyu yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daal jàpp ci ci ci dàll yu mel noonu maanaam da ci daan jàpp di ko sol te doonu ko woon simmi bu doon jàpp léegi nag naka lañ koy defe loolu boo ko xoolee moo ak liñ doon wax sànq daanaka masala boobu moo tax ñaar yi dañoo jege wantoo dañoo jege wantoo loolu moom moo tax mu indi xissa euh, kii waxu euh, maanaam euh, imaam Muhammad ibn Sirin bi rahimahullah ci njaal benn bunt bi fii tamit loolu tamit fii dafay leeral ne boo ko defee xam nga bu dee jaaro da koy dindi maanaam fële mu mel ne daf la doon wax ne la bu dee da nga soloon ay dàll tamit da koy da nga koy dindi da nga koy koy raxas mais doo ko dindi da nga da nga koy raxas mais doo ko bu la maanaam doo doo doo comme jaaro bi rek ni nga koy yëngale maanaam ni ki noonu raxas bi tamit noonu ngay def maanaam de telle sorte que tëstan yi faaw da ko koo war a raxasaale ngir bañ koo bàyyi mm-hmm. maanaam loolu la ci jublu woon comme niñ la ko waxe woon amma fii daf lay leeral ne mu mu yokk ci beneen maaluma beneen mbir mu am solo mooy wala yamsahu te doo masaa du masaa alan na alay ni ci ñaari carax yi maanaam dàll yooyu nga xam ne mooy nii pieds yi loolu doo ci masaa lu tax parce que sa der sa yaram mi ngi feeñ te boo maanaam mënoo ko mënoo koo masaa loolu moom moo tax ñaar yooyu kenn du ko masaa dégg nga mm-hmm. voilà maanaam ngir ne melul comme ay xupp nga xam ne xupp wala comme ndax ñoom jamono yooyu xuff lañ daan sol mooy comme genre mu taxa comme genre dàll comme genre kawas yi ñoom lañ loolu lañ daan sol mais daanuñu sol mais sinon dañuy sol tamit ay genre euh, dàll yi nga xamante ne mooy dàll comme xeetu dàll carax lay doon comme xeetu dàll carax lay doon sauf que dañ koy takk ci ginnaaw moo tax mu nekk an naa lay moo tax an naa la day tekki carax mais day tekki ñuy fii tamit dégg nga Euh, moo tax daal di carax kenn du ci masaa ki noonu nit yi ay tig ak euh, euh, ay ñoom yoro yooyu kenn du ci masaa <laughs> dégg nga loolu loolu lay loolu lay leeral maanaam faaw da nga koy raxas am alors que bu njëkk bi daf la doon wax ne dañ koy raxas da faaw da nga koy raxas bàyyi waale xel ci biir alors que fii daf ni la da koy raxas waaye doo ko masaa maanaam nga war a xam ne munoo ko masa beneen bi ci def moom mooy waxul xaslu rijlayni waxul alan na alay ni dégg nga moo tax mu la xaslu rijlayni dañuy raxas lan ba pare daal ni fiit na alay ni dàll yi nekk ci biir maanaam tànk yi nekk ci biir dàll yi ba pare ne la dañuy masa duñu ci kaw dàll yooyu dégg nga ngir li ñu xam mooy ne Euh, nëbbul mooy matalewul tànk bi te comme daf ni faxsilu dani dani wa arjulakum ilal nii ak seen tànk yi ba ci dojoor yi ci la ñuy xamee ni boo solee loo xamante ne yëgul ci dojoor yi da nga ko war a raxas loo xamante ne nëbbul doo ba ci dojoor yi da nga ko war a raxas dàll yi da tànk yi danga nga koy raxas waaye kenn du ko masaa loolu kenn du ko masa mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi lay haddasanaa Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala moom moom tamit comme moom buy solo bu bu solo xadis ci Muwatta daf koy indi lu bari comme niñ ko xamee woon mooy Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'ala moom Dimashq Damas la cosaano waaye ab Misra maanaam Misri la Misra la dëkkoon mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari yi moom moo soloo ci moom directement amma ñeneen ñi ci ñëpp solo wuñ ci moom directement imam Abu Dawud soloo na ci moom ñetti xadis imam at-Tirmidhi ci moom benn xadis imam an-Nasa'i soloo ci moom fukki xadis ak ñett ñii rek ñoo soloo ci moom amma imaamu muslim ak imaam ibnu maaja solowuñu ci moom rahmatullahi alayhi mu ne qaala nee na axbarana Malik mooy imaamu daarul hijra génn ah, génn adduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi génn adduna cent soixante-dix-neuvième année al-Asbahi al-Himyari rahimahullah hadiisam yi ñu ngi ci kutubu sitta ah, d'ailleurs mooy cosaanu kutubu sitta comme al imaam Ibnu Arabi doon wax rahimahullah mu na Muwatta bu imaamu Malik mooy cosaanu kutubu sitta mooy cosaan mu njëkk bi Sahihul Bukhari mooy ñaareelu cosaan bi euh, mu ne qaala axbarana Malik an ndax waxoon nañ la lu tax ñaa ngir ne imaamu Malik dañ daan jàng ci moom moom daanu daanul taxaw di tari xadiis yi nii nii ngay jàng dégg de moom da daan wax waajee jàngal jàng mu toog bu gaa yi waxee ba pare mu waaw noonu la bu ko defee gaa yi daal di koy solo ci moom noonu mooy alqiraatu ala cheikh moo tax ngay gis ëpp imam Muslim moom daa qaala qara'tu ala Malik moom noonu lay solowee lu ci bari mhm. maanaam ne jàng naa ci imam Malik dégg nga maanaam ci sëriñam yi li mu solowee ci moom rawatina euh, Yahya ibn Yahya at-Tamimi ak ku mel ne Abu Bakr ibn Abi Shayba ak ñu mel ne ñoom rahmatullah ala al-jami' mu ne an Sa'id al-Maqburi te moom mooy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi mooy Sa'id ibn Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala euh, moom moo ngi moom mooy Abu Sa'd dañ koy wax ak Abu Sa'id mi ngi génn àdduna cent vingt-troisième ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon Madani li tax ñu naan ko al-Maqburi mooy moom ak baayam parce que dañ daan ñoom ñoo daan gas euh, armeel ba bàmmeel yi maanaam al-Maqburi mooy maanaam mooy ñu daan gas bàmmeel yi moo tax ñoom loolu lañ doon liggéey moo tax ñu naan al-Maqburi yi dégg nga moom mu ne an Ubayd ibn Jurayd Ah, a Ubayd ibn Jurayj bi bokkut ak Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj maanam loolu moom moo tax waruñu leen a jaawale parce que ñoom ñaar dañoo bokk askan maanaam dañoo bokk tam maanaam dañoo bokk ci jamono jamono hmm. ñoo bokk tamit ay sëriñ bokk nañ ay sëriñ waaye këli moom moom ku màgg la ku ñëpp xam la mooy al imaam ibn Jurayj benn hmm. bi nga xamante ne moom moroomu ñoom imaamu euh, euh, imaamu ñoom imaamu Maalik la hmm. rahimahullah waaye moom euh, Ubayd ibn ibn Jurayj bi moom dafa nekkoon koo xamante ne kilifa la maanaam kilifa la ci ci ci ma mun a Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu salaam tamimi la tamit maanaam mais mais mawlaa la woon mawlaa la woon mais kilifa la maanaam boroom xam-xam bu mag la woon foofu euh, moo tax moom ci taabi ay la bokk te maanaam mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam-xamu xadiis wéral nañu ay mbiram rahimahullahu taala mu ne annahu qaala da qaala wax na ne euh, moom no moom moo mag moo mag Ibn mais bokkuñu askan bokkuñu askan moo tax ñu leen di jaawale waa koy bokkuñu askan rahimahullahu taala no qaala nee na li Abdullah ibn Umar maanaam moom euh, li tax mu mu ko koy wax maanaam moom dafa de dafa jóge Madina benn jamono dem dëkk Makka bi mu dëkkee Makka xadis bi ci cosaan maam li tax xadis bi ñëw bi mu dëkkee Makka daf doon tase ak ñu mel ni ñoom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ñu mel ne ñoom Abdullah euh, ñoom ki euh, Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala ma di tase ku mel ne Seydina Muawiya mu mu daan ñëw Makka maanaam Madina maanaam Makka ci at gi wala yu mel noon maanaam mu gis saxaaba Yonent bi sallallahu mu am ñu takku ñu mu ci gis radiyallahu ta'ala anhu mu ne euh, moom it waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ci moom mu ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu gis ko mu ne ko yaa Aba Abdurrahman même gisoon ne Abdullah ibn Umar ibn Khattab ma anhu saxaaba bu mag boobu génn àdduna 103e année gannaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabu kutubu sitta ay hadiis moom mu ne yaa Aba Abdurrahman eh yow Abu Abdurrahman maanaam moo nekkoon dàqantalam ra'aytuka dama lay gis tas naa ngay def arba'an ñeent yo xam ne lam ara gisuma ahadan kenn min ashaabika ci sa gaañe ci sa àndandoo yasna'uha mu koy def am na ñeenti mbir yu ma gis. yoo xamante ne gisuma keneen ci sa gaa yi ñu koy def maanaam mooy maanaam bu ne min asxaabika ci sa àndandoo yi maanaam mooy yéen ñi daan ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gisuma kenn ku ko ciy def moo tax am na ci rawaay min asxaabina maanaam ci suñu saxaaba yi maanaam maanaam suñu saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kenn ku ko ciy def qaala mu ne ko maanaam lii dañ ci xamee ni taalibe maanaam bu gisee ci borom xam-xam di doxalee noo xamante ne ñi mu xam ñeneen ñi ci borom xam-xam yi du ñu def la même chose maanaam mu interpeller ko lu tax man may gis ñenn ñi di def nii te yow doo def loolu wala boog lu tax may gis yow ngay doxalee nii te bokk na ci tamit maanaam waaye buñ ko xoolee tuddul tur waxul ne diw ak diw dañ koy def maanaam loolu bokk na ci tegginu laaj maanaam ñu laaj duñ ne ko ustaas sàngam wala sëriñ sàngam wax na nàngam léegi yow loolu waxam jooju loo ci wax déedéet kenn du laajee noonu dañ naan rek am na ku wax nangam am na ñuy wax nangam wax jooju yow lan nga ci lan lan lan lan lan wala boog maanaam bu fekkee da ngaa wax lu wuuteeg loola wala nga jëf lu wuuteeg la ñu déggoon ci ñoom diw maanaam bu boobaa ñu ne ah am na ñuy wax nangam wala am na wala dégg nañ ci borom xam-xam mu wax nangam wala gis nañ borom xam-xam bu doxalee nangam. waaye doo ñëw naan par exemple oustaz diw wax na nangam wala sëriñ diw wax na nangam alors yow lan moo ci sa xalaat déedéet loolu kenn du ko laajee noonu ndax loolu maanaam maanaam loolu xeetu ñàkk xorma la ak ñàkk teggin rawatina bu dee ci ñi ñu koy wax ay boroomi xam-xam lañ maanaam ay ay rawatina bu dee ñi ñuy wax ñoom ay nit ñu baax lañ te maanaam nga nga waxee ko noonu noonu la ñuy laajee bu ko defee su la tontoowee ci loolu bu la laaj bi bu la tontu bi doyee. mën ngaa dem yóbbuwaat ko ci ñeneen saa mu nekk xeetu rambaaj waaye tey imaginer tey boo mu ñëwee ni seen diw ah yow daal seen diw daal nangam la wax nga mu ne la ah waaw loolu day nangam la la ci sharia wala nangam ak nangam daal ci tontu yow tontu boobu mu am lu ci lënt nga daal di dem ci seen diw ni seen diw ah seen diw bi ma ko waxee ne o nangam nga wax lii la ci tontu waaw loolu lu ci sa xalaat mu daal di wax ah waaye loolu day nangam ah waaw mu daal di demaat ci sëñ diw waaw sëñ diw sëñ diw de lii la maanaam woo xeetu rambaaj la mm-hmm. parce que rambaaj de manière générale dafa bon dafa garaw mm-hmm. waaye bu dee ci borom xam-xam yi la ak nit ñu baax ni loolu day gën a garaw encore mm-hmm. maanaam loolu moom moo tax booy laaj de rek danga nga naan rek am na ku wax nangam am na ñu wax nangam ci borom man dégg naa borom xam-xam wax nangam wala boog dégg naa ab ustaas wax nangam wala dégg naa ab sëriñ wax nangam bu ko defee suñ la tontoo bu tontu bi doyee nga xam ne ah tontu bi moom. digg dëgg amul luñ ciy indi waaye bu fekkee ne nag tontu bi am na luñ ciy dindi ñu ne ah tontu bi kat waaye moom lii la wax lay bii la wax wala boog soo ko bëggee sax ndu yóbbul ko keneen ne ko am na beneen borom xam-xam bu ma dégg mu waxi nangam te nii la ko layale au moins ñu mën koo layal noonu waaye am maanaam eh, sëñ diw lii la wax kii eh, sëñ diw lii lii lii la la tontu loolu moom xeetu rambaaj la ba pare day indi ak xeetu ñag gi ñag gi ci xolu diggante diggante nit ñi mm-hmm. rawatina ci diggante nit ñu baax ñi moo tax mu ne ko ra'aytuka gis naa la daal taf naa ngay def arba'an ñeent yoo xamante ne lam ara gisuma aadan kenn min asxaabi nga ci sa àndandoo yi ya yaf na waamu mu koy def qaala mu ne ko wa ma hiya eh, ana loolu lu mu doon yabna Jurayj yow ibnu Jurayj ñoom ñen la maanaam te loolu tamit beneen loolu doxal la maanaam loolu mooy lan maanaam nga gis na am na ñeent yooyu def léeralu ko mais moom bëgg naa xam lu mu doon maanaam loolu la ko loolu lañ ko mais nekku fi naan ko euh, xolal voilà maanaam nekk comme ni ko toppal fële parce que euh, maanaam parce que il est question que quand li ngay def nii yeneen boroom xam-xam yi ma gis doxalewuñ noonu wala yeneen nit yàlla yi ma gis doxalewuñu noonu kon yow lan la maanaam munoon na munoon na ko fi nekk ne ko xolal xolal man aw ma sa temps wala yu mel noonu déedéet mais daf koo ne ko yooyu yan la ngir ne bu fekkente ne wax na ko ko te moom ndekete daf ciy juum mu mën a rectifier boppam maanaam mooy ne kenn weesuwul ci war a mën a jàng comme niñ ko gisee woon ci qissa Seydina Musa ak Seydina Xadir alayhim assalaam maanaam mu ne kan kon mu ne xaala mu ne ko ra'aytu ka damay gis ne laa tamas doo laal minal arkaani ci ponk yi maanaam ponk yi kaaba gi illaa lu dul alyamaan yey ni lu dul ñaari yu ngi xam ne ñoom la ñu tuddee ñaari ponk yi ñu tuddee alyamaan yey te moom mooy bi nga xamante ne mooy bi nekk ci Kaaba ci ci xajaru aswad mooy ruk mooy lu ñu tuddee euh, ruknul iraqi maanaam euh, ak bi ci des bi bi tegu ci wet gi maanaam mooy ruknul yamaan yi maanaam ñaar yooyu ngir ne yamaan côté yamaan la fi yemen la féete maanaam ñoo tax ñu naan leen al yamaani yey ni lu tax mu ne ko lan moo tax yow ñaar yooyu rek laa gis ngay raay lu waral loolu mooy mooy kon euh, mooy benn bi Euh, loolu la ñu al istilam mooy raay gi ñu koy raay moom lañuy ñu tuddee al istilam voilà am na fóon xeer bi maanaam xajarul aswad ak raay leen ndax kaaba bi dafa am maanaam insha allah daañ ñëw ci atte atte yi atte ponku maanaam yooyu insha allahu taala mu ne xaala nee na ko kon nag mu ne war a ay tukkate dama lay gis ne talbus da ngay laal dangay ngay da ngay sol an-ni'ala dàll yi nga xamante ne mooy carax yi wala nu yi nga xamante ne ab asibtiya la maanaam moom mooy der mooy mooy asibtiya mooy der der guñu guñu guñu guñu guñu guñu guñu maanaam mooy der goo xamante ne dañoo dindi dañoo dindi karaw gi yow dàll yi ngay sol der yi dañ koy dañuy dindi karaw gi te man du gis mukk nga sol dàll boo xamante ne der bi dindi wuñ dindi wuñ karaw gi maanaam ñoom ah, avant dañ daan sol ay dàll yoo xam ne der yi karaw day day day karaw gi dajee nekk ci kaw mu ne ko mu ne war a ay tukkate damay gis ne tas buxu da ngay cuub da ngay cuube bi suuf rati ci lu mbokk maam mbokk mooy mooy jaune da ngay da ngay da ngay cuube lu jaune maanaam fii nag cuub cuub bii muy wax li ci amaan na li ci gën a dëgër insha allah mooy cuub yére waaye du du cuub sikkim maanaam comme voilà mais cuub yére la parce que euh, <laughs> euh, bu dee ki day day koy wax lañ koy waxeete sax mooy def karaw gi nga tent voilà tent voilà maanaam du tent <laughs> ah voilà ndax boroom xam-xam yi rahmatullah xam nga cuub maanaam tent Euh, tent tent karaw boro yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gis nga bi sayyidna doon la doon wax naan euh, na ngeen ko na ngeen tental mooy euh, papa baay sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu sayyidna Abu Quhafa radiyallahu mu ne na ngaaye ngeen moytu ko lu ñuul tent leen ko karaw waaye na ngeen moytu lu ñuul waaye am naa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan na tent karaw gi waaye nag comme noonu maanaam xen naa la mati xen naa sax borom ko koy wuute nañ mooy fuddën fuddën katam katam mooy lu ñuul maa loo xam ne day ñuulal naan ñuulal maanaam moom la daan def moo tax bi muy génn àdduna sax day gis ne karaw yi karaw yi dafa da ay ay ay ay ay ay karaw ñetti pepp karaw la am ci sikki bi yu weex ak daanaka maanaam boo boolee lépp vingt et la à ci ay pepp karaw yu weex sallallahu alayhi mais karaw yi mu yoroon sallallahu alayhi Euh, borom xam-xam dañuy wute sax ndax daal na ko dëgg dëgg daal na ko tent waaw wala déet ak ak fuddam googu ndax ngir ne ñu lu ci ëpp nag daf ko daan diw lu bari da ko daan diw muy liis muy rafet ba pare muy muy muy muy muy muy muy muy am parfum maanaam tout le temps da ko daan def noonu sallallahu alayhi wa ngir ne dafa fonkoon parfum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi nag euh, waaye am na euh, tent ko mu nekk lu jaune noonu loolu ñaare euh, loolu loolu loolu dëgërul euh, xadiis yi ci wax yëpp dëgërul ci ne yeneen bi sallallahu alayhi doon na ko def amma nag euh, Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom itam dëgërut ne daan na ko daan na ko def donte am na xadiis bu ñu ñu solo yoo xamante ne wax nañ ni moom daan na ko def waaye ala kulli xaalim li ne maanaam lii dëgër mooy ne lim doon wax fii nii mooy danga daan tent maanaam yi sa yére da daan jour da jour waaye nag. Euh, mu ne war a ay tukkate gis naa la iza kunta boo nekkee bi makkata ci makka ahal la day day day day day day day day day wax ci kaw ci tudd yàlla mooy ahal la mooy euh, di yuuxu di wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah mooy no ka kii yooyu ñuy def ci tabaski wax yooyu ñuy tudd turu yàlla ci jour tabaski yi mu ne ko nag yow dañuy gis ne ahal la day day day day day tudd yàlla ci kaw annaasu nit ñi iza ra'aw suñu gisee al hilaala weer wi maanaam ñoom bu weer wi teeru rek nga gis ñu commencé ko def waaye walam tuhil la waaye yow ñu la gis nga koy def ngay def loola ah, lu dul anta yow xatta mbete kaana mu nekk yow ma tarwiyati mooy bisu tarwiya yow ma tarwiya ah, mooy juróom ñetteelu fan ci weer wi maanaam bis bi nga xamante ne ci ëllëg ci la ñuy dem Arafat maanaam ñun bis boobu rek lañ lay gis nga koy da ngay xaar ba bis boobu nga commencé koo def maanaam nga gis subhaanallah Euh, ni ñuy seetloo jëfi saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam ne kii moom seetlu nañ ni nii lay doxale kii seetlu nañ ni nii lay doxale waaye gisoon nañ ni ko ñeent yi moom moom moom mu ne ko dama feetlu saxaaba yi may gis fii yow lañ ci gis nga mel nii euh, loolu nag euh, yow mu tarwiya nag dañuy wax ne bokk na ci li tax ñu tuddoo ko yow mu tarwiya mooy ne maanaam maam Adama alayhi salaam Euh, ci la ci la xam xàmmeewee Seydina Seydina xawa maanaam mooy mooy mooy mooy Arafa ñoon ko arafta ci ci Arafa Arafa moo tax weer moo tax Arafa ñu tuddee ko Arafa bërëb boobu ngir ñoom ñaar foofu lañ xàmmeewante beneen bi ci def moom mooy ne maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam euh, foofu ci bis bi ci la génte woon maanaam bis juróom-ñetteel bi ci la génte woon ñu ne ko maanaam mooy kon ci ruya lay lay jóge maanaam ne ci la génte woon ñu ne ko rendil doo sa doom euh, Seydina Ismaïl alayhi salaam maanaam mu daal di jóg laaj koy waxtaan ak moom ñu ñu dëppoo ci ñoom ñaar ñëpp ñu bokk jëmmi gis li ñu gis ci ci ci ne nañ jëfe ndigalu borom subhaanahu wa taala euh, waaye mbir mi mi ngi amee ci fukkeelu fan bi maanaam dem biñ dem waaye waajal geeg seet yooyu yëpp yooyu yëpp après ci ëllëg sa et cetera après daal di dem dégg maanaam kon qaala maanaam fii dañ ciy gisee mu ne qaala ba mu ko waxee Abdullahi maanaam qaala mu wax Abdullahi mooy Ibn Umar radiyallahu ta'ala ma ne amal arkaan ndaal ponk yi fa inni naka man lam ara gisuma mukk musuma gis rasulullahi ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam yamassu muy laaj illaa lu dul al yamaani ñaari ñaari ñaari ñaari ponk yooyu maanaam subhaanallah gis ngeen ni mu laye layewul ni way lii déedéet yeneen ti bi daal lii laa gis mu koy doxale sallallahu alayhi wasallam man ne moom lay def mm-hmm. maanaam te ko koy fàttaliku am na ci buñ doon wax naan li tax mu indi waxu ne al isbaahu huwa al ilqaa'u bi mm-hmm. mu wax baabu isbaahul wudu' mu ne qaala Abdullah qaala ibnu Umar al isbaahu huwa al ilqaa'u mm-hmm. wax xekk ma lu tax mu indi waxu mawlaana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu mooy nii imaam al-Bukhari rahimahullah day faral di bëgg di indi waxu saxaaba bu nekk rawatina ci lim gën a spécialisé woon mhm. te lii bokk na ci lii firndeem ni Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu maanaam daf ci yéeme woon ci buntu boobu mhm. ba dañ ko doon wax al ki nga xamante ne jeexati yeneen bi rek lay topp sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne moom la wax ne maanaam mu ne kon lii laa gis moo tax yeneen bi def ko sallallahu alayhi wa sallam moo tax euh, moo tax bu Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala bi mu ñëwee di ko def ba Mawlana Abdullah ibn Abbas tamit radiyallahu anhu moom tamit même même chose de mu ne ko yeneen bi de ñaar yi rek la doon laal mu ne ko laysa fii fii fii baytillahi shay'un yuhja amul ci néegu yàlla bi lu ñu koy gàdday moo tax mooy laal lépp nga gis ne yeneen saxaaba tamit dañ doon laal yëpp waaye euh, loolu mooy ñu njëkk ñi salaf yi après ci ginnaaw gi li ñu mujj saxal comme li al imam Qadi wax rahimahullah mooy ne ñaari rukn yi rek la ñuy laal lañuy ñuy raay ngir ne euh, lu tax parce que ñeenti yeneen ñaar yi ci def lu tax duñ ko laal parce que kenn tabaxewu ci qawaa'idu moom Ibrahima alayhi salaam hmm. comme li nga xam te noonu lañ ko gisee woon na gisoon nañ ko hmm. voilà looloo tax kon ñuy raay ñaar yi nga xamante ne rek ñoom ci qawaa'id moom Ibrahima alayhi salaam ci lañ ko tabaxe moo tax ñu ne bu ñu demoon bu jëm bi jamono ñu tabaxaat mbir mi ci xawaayu imaam Ibrahima alayhi salaam day daal di mën a nekk loo xam ne day dagan maanaam day daal di nekk loo xam ne sunna la ñuy daal di raay ñeent yëpp waaye nag comme nii nii nga xamante ne moom la ko moo Mawlana Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma doxale lii mooy sunna te lii moo jaadu maanaam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nii la doon doxale nii lay defee lii nii la koy def après gars yi ñoom neneen lañ gisee loolu après ñoom ñu toppatoo ko mm-hmm. voilà man lii lay def parce que yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam lii la def te lii vraiment oo moins bu ma demee ci kanamu yàlla bu ma laajee lu tax nga def lii man dinaa am lay wu dëgër mooy lan yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam laa gis mu doxalee nii ma doxale noonu boroom xam-xam diw ak diw ak diw ak diw waxoon nañ nangam ak nangam doon nañ doxale nangam ak nangam sëriñ diw wala yu diw doon nañ doxale nangam nga ne waaw waaye yàlla yow yeneen ci bi nga yónni woon ci man sallallahu alayhi wa sallam te moom nii la doon doxale man noonu laa doxale te amul lu gën lu doxale lu dul nga doxale ni yeneen bi doxale sallallahu alayhi bu boobaa même boo juumee da lay fay même boo juumee da fay waaye te yeneen bi def na nii subhaanallah loolu loolu sëriñ si euh, sëriñ si ak fuqaha yi war nañ war nañu di yar taalibe yi ci buntu boobu bu baax a baax a baax a baax parce que après dañ leen di ñàkkloo solo yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam ak ak njàngalem maanaam mooy nit ki bu dee li ko doy parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jàngalee nii su fekkente ne yow neneen ak moom nga moom nga bëgg tamit moom nga jàpp tamit maanaam li nga man ba gën a man mooy nga ne ko man lii laa jàpp ngir nangam bu gisee ni moom kat loolu dindiwul wax jii nga xam ne moom la xam ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam encouragé ko ci loolu parce que loolu mooy li jaarul ndax yeneen bi sallallahu alayhi mooy royukaay bi voilà munoo ko nekk naan munoo gën a xam diw munoo gën a xam daa déedéet yeneen bi mooy royukaay bi sallallahu alayhi yow daal boo ma indilee lu yeneen ci bi man moom mën naa bàyyi lépp def loolu waaye waxuloo ma waxu yeneen ci bi moom sallallahu alayhi wasallam eh, jàppale ma quoi voilà parce que loolu moom moo may arrangé nga jàppale ma voilà parce que loolu mooy li jaaru loolu mooy li jaaru mënoo gën a xam ñoom diw ñoom diw mais ñooñu mais d'accord mënu ma leen gën a xam mais man ñooñu du ñu yeneen du ñu yeneen ah ak nu ñu mën a mel du ñu yeneen kon nag nañu nañu nañu loolu dañ bokk na ci li ñu war a jàngal nit ñi mooy ne jiital d'abord jëfu yeneen bi sallallahu ak ay waxam ak njàngaleem jiital ko ci kaw lépp hmm. voilà te loolu rek ci ngay mën a jeexe ci moom parce que boo déggee jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci yenente bi du du du du du du du jeex comme ne nañ ñun maanaam boo jeex ci yenente bi sax du lu dul bëgg gi nga koy bëgg sans condition et que sa mboolem wax ak sa mboolem jëf nga di ko natt ci ay waxam ak ay jëfam sa humeur yi say bëgg-bëgg say bañ yëpp nga di ko natt ci bëggam ak ay bañam looloo jeex ci yenente bi sallallahu alayhi loolu ku mel noonu jeex nga ci moom même boo ko xamul te yaa te te boo xësee ba mel noonu ba mu dëggu ba mu leer ba mu mat <laughs> euh, amul benn nit yàlla bu la raw ci kaw suuf amatul amatul amatul benn nit yàlla bu la raw ci kaw suuf loolu amatul mooy ne c'est parce que dépassé nga borne yi ci des yëpp maanaam te te ku mel noonu du sax xam moom ban ma xaamalam ku mel noonu du xam moom ban ma xaamalam moo leen loolu mm-hmm. <laughs> te li tax xamul ban ma xaamal am mooy ne dafa génn hiérarchisation maqaama yi daf koo génn moo tax du gisee boppam lu dul ab jaam bu war a topp tànk yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jeex na loolu la ta loolu nag lañ war a jàngal nit ñi loolu lañ wax ci loolu lañ war a yar nit ñi man leen Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu gis nga mu ne kon nag loolu moom moo tax mu ne fa inni mu ne wa amma daal am ne aalu dàll yi nag nga xam ne dàll yi ma doon wax as-sibtiyya yi nga xamante ne ñooy euh, yi mooy sibtiyya yi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dindi karaw yi mu ne fa inni naka man nii ra'aytu damaa gis rek rasulullah tamit ndawal yàlla leen rek laa gis sallallahu alayhi wa sallam muy sol an naala dàll yi nga xam ne laysa nekkul fiihaa ci moom sha'run ay karaw lii damaa gis yeneen ti bi def sallallahu alayhi wasallam ma def loolu lii mooy sunna te lii mooy li jaaru lii moo dëppoo ak li jaaru yeneen ti bi sallallahu alayhi wasallam doonu toon sol dàll boo xamante ne karaw gi dafa def ci kaw maam dàll di der yoo xam ne karaw gi dafa def ci kaw der bi yeneen ti bi doonu ko sol sallallahu alayhi wasallam man kon du ma ko sol voilà xaraabul waaw waaye man du ko sol yeneen ti doonu ko sol sallallahu alayhi wa alihi wasallam mu ne wa yatawadda'u te da daan jàpp lii moo tax imaam Buxaari indi ko maanaam ah wa yatawadda'u te da daan jàpp fii haa ci moom dégg imaam Buxaari yi rahimahullah ne eh, moo tax mu indi xadiis bi te loolu mooy lan moo tax waxul ne wa yatawadda'u alayha da daan jàpp fii haa ci biir ci biir maanaam lan mooy tànkam yi da nekk ci biir muy jàpp bu boobaa kon dañ koy raxas mooy da daan raxasaale tànk yi ci biir maanaam doonul woon jar mu koy simmi moo tax boo solee ay carax wala dàll yu mel noonu soo jàpp jarul ngay simmi dàll yi dégg nga fa anaate man uhibbu damaa sopp an albasaha ma di ko sol lu tax ndax yeneen bi daka daan sol sallallahu alayhi wa sallam lii rekk tax mu sopp di ko sol wa amma kufra ndaal nag li nga xam ne mooy lu mbokkale ngay gis nag may sol yëre yu mbokk yi may cuubee sa mbokk couleur boobu may cuubee in nii ndax na ma ko mën dey ra'aytu tamit damaa gis rek rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yasbahu muy cuube bi xaasi moom voilà comme comme safran ak sar euh, waras ak waras mais yooyu nga xamante ne dañuy jaune yooyu euh, maam di ko cuubee maam dafa bokk ci sunna amma maanaam mu nekk comme Euh, jaune bu bu leer lool lool lool bay tàkk loolu pour jigéen ñi la beneen bi ci def moom mooy lu xonk cur cur cur luy tàkk boobu tamit dañ koy da yent bi sallallahu alayhi ko woon moo tax euh, caaxaankat bii nga xamante ne euh, dafa ne Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu daan ne yérém bu xonk boobu maanaam ne gi say say yére bu xonk loolu kooku xamul Cheikh Tidiane musul am yére bu xonk parce que du sunna góor di sol yére boo xam ne day xongu tur loolu du sunna mhm. Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mosu koo am nga gis ci photo yi kii yëpp mu jël ab indien teg ko non seulement waa ji eh, eh, eh, la xaw ma <laughs> mu boole ko sol ay indil ko yére bu xonk jàpp maanaam ñàkk a xam sunna maanaam subhaana rabbi seytaane day foowee nit ñi mais comme possible yàlla nañu yàlla sàmm dégg moo tax mu ne kon nag man damaa gis yenente bi sallallahu doon ko cuube lu jaune moo tax ma ne day moo tax ana moo tax moo taxit man uhibbu ma sopp ma sopp an asbaha ci may cuube biha ci moom mm-hmm. li yenente bi di def ma bëgg ko subhaanallah allah mais xoolal yii nga xamante ne ay lan lañ maanaam du dara du ci farata mm-hmm. sol naa yére bu mel nii sol naa dàll bu mel nii yooyu du ñu ay farata mais yenente bi sallallahu alayhi nii la mel nii laa ko gisee nii moo tax mu bëgg mel nii moo tax muy bëgg di doxalee nii yeneen bi laa gis rek mu mel nii sallallahu alayhi wasallam mu bëgg a mel noonu yeneen bi laa gis muy doxalee nii moo tax mooy doxalee noonu yeneen bi laa gis sallallahu alayhi wasallam muy def nii ma amul lu mu fi wax loo xam ne farata la mais yeneen bi de sallallahu alayhi wasallam lii laa gis ci moom ma doxalee noonu mu ne wax wa amal ihlaal ndaal nag wax ji nga xam ne moom la ñuy kàbbar di tudd yàlla ci kaw. fa inni naka man lam ara mësuma gis loolu tamit beneen mbir la lam ara mësuma gis rasulallaahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yu hillu muy wax kaw di kàbbar di tudd yàlla xatta mbete tan ba isa mu daal di wàcce bii ci moom raxilatahu war war war waayam maanaam mooy mooy yow mu ta tarwiya ci bis daal laay gis mu koy def moo tax ma di ko def ci bis bi may xaar ba moment bi ma def ko maanaam nga gis ne exactement lu mu wax mooy damaa gis yent ñu mel nii mooy def loolu sallallahu alayhi wasallam voilà ñeneen ñi ñi ngi def lii mais man lii lay def lu tax yeneen bi mooy def nii sallallahu dañ ciy xamee tamit nen ndekete sahaaba yi radiyallahu anhum seen jëf yëpp du lay mais nag sahaaba yëpp buñ bokkee di defandoo benn biir lay lay doon ndax ijmaa lay taxaw ñaareel bi ci def moom mooy waxu saxaaba su fekkente ne dafa am wax amul moom mooy gën a nekk mooy gën a dëgër waxu keneen ku dul saxaaba ba pare waxu saxaaba radiyallahu ta'ala anhu su fekkente ne amul beneen saxaaba bu safa wax safaan bi waxam jooju lay lay doon ngir ne ñoo rawatina ci yoo xamante ne xel du ci du ko ci àtte comme ay àtte ngir ne ñoom ñoo gën a jege wax yu bi ñoo fekke mbir mi ñoo jàngee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moo tax euh, subhaanallah subhaanallah xadis bii dafa yéeme bu mu ëpp dafa dafa doy waar ci ji jàngale ni ñu war a toppee yenente bi sallallahu alayhi ñu ko war a defe obsession obsession voilà bu dee dañuy am benn obsession kese na nekk lool mooy ne yenente bi moom li mu mel li muy doxale li muy wax li muy jëf li mu li muy loolu daal lay def sallallahu alayhi wa sallam après nag yéen voilà ngeen xool ko ngeen xool voilà ba xam da ngeen di kontaan da ngeen di mer da ngeen di apprécier wala da ngeen di da ngeen koy ñaawlu wala lu mën a doon loolu après yéen ngeen toppatoo ko mais lii moom mooy li nga xam ne moom lay def maanaam loolu obsession boobu dañ ko dafa war a am xadis boobu kon imam al-Bukhari indi war xadis numéro mille cinq cent cinquante deux mille cinq cent cinquante trois 1603 1606 1609 1611 ak 5851 maa ngi ci ëpp kitaabul hajj la ko indi euh, imaamu muslim ibnu al-Hajjaj euh, rahimahullahu taala indi na ko ñaari yoon ci xadis numéro 1187 indi na ko xadis 1261 indi na ko xadis 1267 ñetti yoon indi na ko ci ñaari yoon 1268 imaamu Malik moom lañ jëlee ci moom xadis bi ci xadis numéro 935 indi na ko imaam Abu Dawud moom indi na ko xadis numéro 1772 1874 1876 4064 4064 4210 imaam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 861 imaam An-Nasa'i rahimahullah euh, moom tamit indi na ko lu bëree bëri mook imam euh, Ahmad ibn Hanbal amma imam Ibn Maaja hadith numéro deux mille neuf cent quarante six ak trois mille six cent vingt six la ko indi euh, kon loolu moom moo nekkoon hadith euh, boobu mu ne baabu tayammuni fil wudu wal ghusl baabu buntu at bi tàmbalee nday joor fil wudu i ci jàpp wal ghusl ak càngaay wal ghasli ak raxas wal ghasli ak raxas maanaam bunt bii daf ci leeral ne bu ñuy jàpp ak bu ñuy raxas maanaam dañoo war a tàmbalee ndeyjoor waaye nag mu am ñetti mbir yoo xamante ne foofu amul luñ ci sopp maanaam kenn du ci tàmbalee ndeyjoor ci njàpp ci boppam maanaam mooy loxo yi maanaam raxas loxo yi ñuy njëkk a raxas loxo bu ñu ñëwee ni ni raxas loxo ni xàll ni kenn du ci maanaam amul tàmbale amul raxas def nii raxas nda loxo bi ba pare doog a def nii raxas loxo bi loolu du demee noonu maanaam da nga leen di raxasandoo maanaam ñett yi yooyu amul tàmbale ñaareel bi moom mooy lex yi maanaam mooy booy booy raxas boo tibbee ngir raxas far kanam gi da ngay defandoo nii ñoom ñaar ñëpp ngay raxasandoo amul boo ne nañ tàmbalee ndeyjoor ba pare doog a tàmb def càmmoñ loolu tam amu ci beneen bi ci def moom mooy nopp yi ñoom ñii la ñuy masaawandoor boobu amul ndeyjoor ak càmmoñ amma yeneen yi ci def nag insha allahu taala moom atte bi yenn yi gisoon nañ ko ci xadiis Seydina Usmaan bi radiyallahu taala anhu ak Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu taala anhu ne da daan tàmbalee ndeyjoor ci loxo raxas loxo raxas bi ni ko noonu tànk yi ndeyjoor la daan tàmbalee ginnaaw gi càmmoñ bi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Musaddad mooy Ibn Musarhad Ibn Musarbal Ibn Mura'bal ah maanaam <coughs> imaam al-Bukhari <coughs> rahimahullah amma imaam Muslim daf ne Ibn Muharbal <laughs> Ibn Mustawrad ah, al-Basri Euh, rahimahullahu taala maanaam kon moom Musaddad la gën mooy Abul Hasan al Asdi al Basri euh, rahimahullahu taala moom imam al Bukhari solo na ci moom 397 xadis imam Abu Dawud 578 xadis la solo ci moom euh, at-Tirmidhi solo na ci moom benn xadis kese benn xadis imam an-Nasa'i solo na ci moom ñaari xadis waaye ci intermédiaire imam at-Tirmidhi xadis bi mu solo ci imam al-Bukhari la ko jële xaddasanaa Muhammad ibn Ismail al-Bukhari qaala xaddasanaa Musaddad la jële ci moom moom mi ngi gën a adduna ci lu jege cent cinquantième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, wasallam mi ngi génn adduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la imam ibnu Sa'd ak mbooloo waxee ci ñoom waaye waxuñu ban weer la génn àdduna rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Ismaïl mooy ibnu Ibrahim ibnu Miqsam al-Asadi mu gën a siiwee ci ibnu Ulayya rahimahullahu ta'ala ngir baayam ngir yaayam la gën a siiwee sëriñ ñoom imam Shafi'i la mu naan haddathana Isma'il ibn Ibrahim mm-hmm. alladhi yu'rafu bi ibn Ulayya mm-hmm. maanaam Isma'il ibn moo tax da eh, eh, doon wax da doon bañ ko ko waxee ibn Ulayya xam nga nit ki bu ñu xamee baayam di ko askanalee yaayam maanaam kooku xeetu tuuma la maanaam eh, ci maanaam bu ñu naan diw mu yor santu yaay ji loolu ñaare. day tegtale xëy na tuuma am na ci côté baay bi maanaam ndax baay bee ko jur waa wala déet moo tax mu ko daan bañ voilà moo tax ko doomi diw maanaam moo tax mu ko daan bañ wala jàpp na ne xëy na problème dafa am ci ci loolu bañ gi mu doon bañ loolu nag moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah euh, astaghfirullah euh, moom moom ci boppam maanaam imaam ash-Shafi'i rahimahullah ngir bañ ko tooñ sëriñam la moo tax danaan Ibrahim Ismaïl ibnu Ibrahim bi ñu xamee ci ibnu Ulayya moom de daan na wax nangam parce que day bañ ñu jaawale ko ñu bañ koo xam comme Ibnu Ulayya la ko ñëpp gën lañ ko gën a xamee voilà euh, beneen bi ci def moom mooy ne moom euh, moo tax imam Az-Zahabi rahimahullah daan ne ah waaye loolu daal jarta bañ parce que loo <laughs> loolu daal jarta bañ <laughs> euh, dégg moom mooy Abu Bishr <coughs> mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala moom waa ashaabu kutubu sitta solo na hadiis mu ne qaala haddathanaa Xaalid al-Hazzaa rahimahullahu ta'aala mooy Xaalid ibn Mihraan al-Hazzaa Abul Manaazil wala Abu Abdullah mooy daakantalam mu ngi génn àdduna cent quarante-et-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiis am ñu ngi ci ashaabu kutubu sitta an Hafsa bint Sirin mm-hmm. moom mooy mbokk Muhammad ibn Sirin sœur Muhammad ibn Sirin la mm-hmm. Hafsa bint Sirin moo dàqoon a jaamu yàlla ci taabi'i yu jigéen ñi moom mooy ki ci gënoon a ëpp ngëneel gënoon ci mag radiyallahu anha moom mooy ka xamante ne euh, ci taabi'i euh, moo moo la gise euh, moom suit mu ne wa bintu Sirin wa ummu Darda a'la nisaa'i eh, eh, a'la nisaa'i naka la fa sax xasaban wa juhda aman na la walla rahimahullah en tout cas ñoom ñaar la tuddoon mooy Ummu Darda ak bint Sirin bi muy Hafsat bint Sirin radiyallahu ta'ala anha maanaam nga xamante ne eh, to lim daan def daal moom mooy soit day jàngale buy wax ci ci lay wax ci jàngale Euh, nekkoon koo xamante ne dañ koy xam umu umul Huzayl lañ ko wax ngir doomam bi tuddoon al-Huzayl rahmatullah alayha moom ak ñoom Hasan al-Basri ñoom Muhammad ibn Sirin ñoo bokk at bu ñu génn àdduna mooy centième année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom tuuti la leen gënee génn àdduna ndax moom tuuti la centième année bi romb rek mu daal di génn àdduna maanaam moom daanaka ci même at bi la mais mais maanaam rawantewuñ lu tollook at maanaam rawantewuñ ndax ñee centième année bi lañ génn àdduna moom un peu après la génn àdduna Euh, moom euh, donc euh, moom mooy Hafsata bint Sirin radiyallahu ta'ala anha mooy albasarata ak al al al nga xamante ne tamit amul kenn ci moom ci boroom xam-xam yi amul kenn kuñ koy kuñ ko teg ci kawam ci waa ci taabi'i yi rahmatullah alayhi rahmatullah alayha jàng na alquran mokal ko fekk mi ngi amoon fukki at ak ñaar moom ci la mokkal alquran toog na fanweeri at yoo xamante ne génnul place bi ñu doon jullee place bi muy jullee jugewu fa fan weeri at su fa jugewee rek pour lan la dafa am ñu bëgg xam dara ci xadiis wala yu mel noonu mu ñëw leeralal leen wala ñu bëgg xam dara ci am ci diine ji wala alxuraan wala yooyu mu dem leeralal leen et cetera wala mu toppatoo këram jeex na su deful loolu mi ngi ci jaamu ci bërëb bi muy jaamu yàlla pendant trente ans génnu ci rahmatullah alayha wa radiya anha an ummu atiya maanaam moom tamit ji beneen muy beneen jigéen mm-hmm. Nusayba moom mooy li nga xamante ne moom moo euh, euh, gën a siiw ci ak dàkkantalam Nusayba euh, wala boog Nasiba plutôt maanaam dañ koy wax Nusayba ndax al al al imam al Maqula rahimahullah moom moo ko moom moo ko tuddee noonu moom moo damma mbir mi ne Nusayba tasghir ko amma jumhur ñoom nasiba la ñuy wax mm-hmm. euh, moom am na 40 xadis ci ashaabu kutubu sitta wala ci ashaabul xadis am na ci maanaam ci sunan yi ci téere sunna yi am na ci 40 xadis yoo xamante ne juróom benn wala juróom ñaar yëpp muttafaqun alayhi la imaam al-Bukhari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi bokk nañ ci dëppoo ñoom ñaar kenn ku ci nekk imaam al-Bukhari wéetoo na benn xadis ci moom imaamu Muslim wéetoo beneen xadis ci moom fekkee na juróom ñaari xare ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy nga xamante ne moom moo sang doomam Zeynab radiyallahu ta'ala anha Zeynab di doomu yenente sallallahu wa sallam ba euh, noppi tamit moom moom moo daan xarafal jigéen ñi jamono ca Madinatu Munawwara ala saakina afdal sata mooy seet Ummu ta'ala anha ibn Atiyata al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha dégg nga moom kon sayyidat Ummu Atiyya na qaalat nee na moom ci hadiisam itam ñu ngi ashaabu kutubu sitta mu ne qaalat nee na qaala nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na lahun na ñeel leen fii xasli ci bi ñuy sang ibnati ji doomam mooy sayyidatu Zaynab radiyallahu anha ibda na tàmbalee leen bi mayaaminihaa ci ndey jooram yi wa bi mawaadi'i ak ci bërëb bi al wudu'i njàpp li min haa ci moom maanaam kon bu bu leen koy sang bu leen di sang néew yi leen jël leen ñett wala juróom ah? ñett njaq wala juróomi njaq wala juróom te ngeen yokk soo leen bëggee waj'alna fil axiiri mujj fi na ngeen fa def mooy kaamp bu mujj bi waaye boo leen koy sang mu ne moom mu daal di wax ni nag ibda na tàmbaleen bi mayaami tàmbalee leen bi mayaami nii haa ci ndeyjooram yi maanaam mooy waaye boo leen dee tàmbali tamit mu ne wa bi a'da'il wudu'i minha wa bi mawadi'il wudu'i minha am na ci beneen waaye wa bi a'da'il wudu'i minha maanaam mooy ci ciri njàppam yi maanaam kon bu ñuy tàmbali sangu comme ni ñuy sangee comme ni ñuy sangoo farata ni ñuy sangoo néew mooy ni ñuy sangoo farata amul différence ta tàmbalee leen kon ci ndeyjooram yi mu ne ak ci ciri njàppam yi mm. d'abord maanaam loolu dañ ci xamee ndege di ciri njàpp yi ñooy bërëb yi gën a tedd ci bërëb yi voilà loolu loolu loolu dañ ko ci dañ ko ci xamee te comme ni nga xam ne maanaam ngëneel bi nga xam ne moom mooy bu mag gi nekk ci ndeyjoor ci kaw càmmoñ comme ni nga xamante ne waa ma ashabul ma maanaam ak ashabul mas'ama mm. waa ndeyjoor ak waa càmmoñ al uh, alxuraan buy melale ñi dem àjjana ak ñi dem sawar ñi nga xam fa maam maaman uutee kitaabahu bi yamiinihi lay wax kuñ joxee ndey téerim ci ndeyjoor ñoo ne ñuy texe waaw ak ñi nga xam ne maam maaman uutee kitaabahu bi shimaalihi ñu joxee téer téere yi ci seen càmmoñ ñoo ne ñu texe di yàlla na ñaala musal ci seen xaal maanaam kon nga gis ne uh, maanaam ngëneelu ndeyjoor la maanaam fii loolu lay wax maanaam nit ki noonu kon jàpp tamit dañuy tàmbalee nday joor maanaam fii dafay leeral ne bu ñuy jàpp comme moo tax mu ne moo tax toftale kon gi ñuy toftale beneen mbir dañ ko ci xamee toftale gi ñuy toftale mooy bi ci gën mooy ni ñuy jàpp maanaam mooy ni alquran ñëwee ñu toftalee noonu moo tax toftale googu faraka la waaw wala déet boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute waaye li nga xamante ne moom mooy waxu jumhur maanaam rawatina mooy am na ñenn ci maaliki yi doonte du du ñu ci ba ëpp Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañ ne dañuy toftale gi farata la mm-hmm. maanaam toftalee ko ni ko Alquraan indi farata yi nga toftalee ko noonu loolu farata la maa ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki ak Hanafi rahmatullah ñoom toftale gi du farata ci moom mm-hmm. waaye nag euh, ku gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu wax ibda'u bima bada allahu bi wala abda'u bima bada allahu bi man damay tàmbalee ci li yàlla tàmbalee te loolu ci côté xajj la aj la ko waxoon mm-hmm. loolu mooy tegtale ne lan côté jàpp tamit noonu la voilà ci côté jàpp tamit loolu la euh, am na li nga xamante ne euh, mooy mooy tamit teg tegtale li nga xamante ne euh, noonu la ko alxuraan indee maanaam kon nga defe ko noonu moom mooy li gën beneen bi ci def moom mooy dañu wax ne le fait que beneen lay bi moom mooy le fait que mooy idxaalul mamsuuhaat baynal maxsuulaat dugal gi ñuy dugal li ñuy rax li ñuy li ñuy masaa ci diggante yu ñuy raxas loolu fu ko arab yi di defee day tegtale comme imam Shafi'i di laye mooy day tegtale ne kon loolu farata la parce que su dul woon farata du ko laye muy beneen beneen mbir dégg nga Euh, moo tax bi mu paree lii biñ ko biñ ko rax sangee ba pare mu daal di mu daal di jël yére bi mu solol moom sallallahu alayhi wasallam mu solol ko ko moo tax moom lañ ko robe moo tax al-Qadi Iyad rahimahullah euh, bi mu sharh hadith bi ci Sahih imaamu Muslim dafa ne loolu da day tegtale maanaam ne maanaam barke maanaam ne lu tax lu tax mu mu bàyyi maanaam maanaam teelul woon a yére bi waaye le fait que ñu koy sang temps boobu yére bi ni muy def ci yére yi ci yaramu yenente bi sallallahu alayhi wasallam barke boobu la bëggoon mu toppale doom ji voilà maanaam ñu ngi gis ne barkeelu kon bi ñuy barkeelu tamit ci nit ñu sell ñi ñu baax ñi seen yére yi seen mbir yi et cetera dégg nga xadis euh, boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko xadis numéro mille deux cent cinquante-cinq deux cent cinquante-six imam Muslim indi na ko xadis numéro neuf cent trente-neuf ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro trois mille cent quarante cinq imam An-Nasa'i xadis numéro mille huit cent quatre vingt quatre imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro vingt sept mille trois cent deux kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu des imam Ibn imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja hmm? imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullah alayhi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Hafs ibn Umar mooy ibn al-Harith Hafs ibn Umar ibn al-Harith al-Azdi an-Namari rahimahullahu ta'ala mooy Abu Umar moo nekkoon daakatam Abu Umar al-Hawdi al-Wasiti rahimahullahu ta'ala ad-Darir al-Hafiz rahimahullahu ta'ala moom imam al-Bukhari moo solo ci moom ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement amma ñi nga xam ne moom imam an-Nasa'i solo na ci moom ñaari xadis benn xadis bi mi ngi koy solo ci imam al dana haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qala haddathana Hafs ibn Umar beneen bi xadis bi moo def daf ko jële ci imam at solo na ci moom benn wuuteeg li nga xamante ne moom la imam az-Zahabi ak ñu mel ni ñoom di wax rahmatullah parce que ñoom dañ ne imam at-Tirmidhi solowul ci moom benn xadis ahankay imam at-Tirmidhi solow na ci moom benn xadis kese maanaam am na benn xadis euh, dafa nekkoon koo xamante ne moom borom karaw gu weex la moom karawam dafa weexoon niki noonu sikki moom dafa weex yàlla da ko bind mu gaaw a am karaw gu weex moom euh, mu ngi génn ci jumaa dal axira deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala haddathana Shu'ba mooy ibnu Hajjaj romb nañ ko léegi qaala akhbarani Ash'ath ibnu Sulaym te moom mooy Ash'ath ibnu Sulaym ibnu Aswad bapam Sulaym ibnu Aswad moom mooy Abu Sha'sa te moom kon Ash'ath bi ñu ngi koy dàqantelee Abu Yazid al-Muharibi al-Kufi rahimahullahu taala moom nag euh, mi ngi génn àdduna ci wilaya Yusuf euh, ibn Omar ca Kufa ci année cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathani abi wala boog sami'tu qaala nee na sami'tu dama dégg abi sama baay te mooy Abu Sha'sa tuku siiwa siiw la euh, Sulaym ibn Aswad ibn Hanzala muy Abu Sha'sa al-Muharibi al kuufi moom mu ngi génn adduna quatre-vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam euh, moom dafa siiwe woon ci riwaaya riwaaya bu baree bari la la am na nag beneen abu sha'sa boo xamante ne ñoom ñoo xaw a nuroo mais kooku faqih ñoom ñaar daanaka ñoo xaw a nuroo euh, moom jaabir ibn zayd la tudd abu sha'sa boobu jaabir ibn zayd la tudd Euh, Abu Shasa bi moom mi ngi tudd Sulaym kon duñu benn kële Jaabir ibn Zayd la mooy faqih bi Sulaym ibn Aswad moom mooy mooy mooy muhaddis bu mag bi xaafis bu mag bi mais ñoom ñaar ay taabi'i lañ yoo xam te ne ñoo bokk jamono bokkoon tamit maanaam ma maanaam doon jàngale lu bari tamit maanaam bokk bari woon lu ñuy jàngale amma al imam Ibn Hazm rahimahullah moom nee majhul la Abu Shasa bi majhul la mm-hmm. mais maanaam mooy xamuñu ko waaye euh, lu mat a bàyyi xel la euh, imaam Ibn Hazm rahimahullah mu ne diw xamuñu ko majhul la loolu tekkiwul ne kooku kuñ xamut la ndax imaam Ibn Hazm rahimahullah fii la nekkoon moom ak européen la woon Andalousie la nekkoon fii la euh, musu ko musu fi génn parce que seen période dafa moon ay xeex yu bëree bëri moo tax génnutoon mais ànd ak xam-xam bu bëri bi mu am subhaanallah bu génnoon kooku <laughs> Ah, donc te te période boobu ku nekk xam na ne jarul ñuy ñuy ñuy wu naan moyen de communication yi amutoon internet amuloon jarul ñu koy wax en fait voilà mais moom parce que ñoom les années quatre cent lañ dund ñooñu dund les années quatre cent xam ngeen ni imaginer bu fekkonte ne nii la mel da dafa da xattaa nee na imam at-Tirmidhi majhul la xamuñu ko moom imam at-Tirmidhi men borom sunna <laughs> xam nga kooku dégg nga mu ne ma jur moo bu ne bu ne moo tax lu jar a xamuñu ko il faut ñu def attention voilà mu ne an an Masruq te moom mooy Masruq ibn al-Ajda' al-Hamadani rahimahullahu ñu koy wax Abu Aisha mooy daakantalam moom ñu ngi génn àdduna soixante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu bokku wasallam bokk ci taabi'i yu mag yi nga xamante ne Eh, jànge na ci ci ci kibaaru sahaaba yi radiyallahu taala anhum ah solo na ci ñoom mu ne an Aisata mooy ummul mu'minina radiyallahu taala anha as-siddiqatu bint as-siddiq ah al-Humayra radiyallahu anha ummul mu'minin moom mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ñëpp ashaabu kutubu sitta solo nañ seen xadiis ba des Hafs ibn Umar ko ci teqantal bi nga moom lañ la waxoon léegi mu ne annaha qaalat nee na kaana an-nabiyyu nekkoon na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu doon ko yéem at-tayammunu di tàmbalee ndeyjoor fii tana'ulihi ci buy sol dàllam ak buy peñe boppam wa fii sha'nihi kullihi lii moom mooy li gën a siiw riwaat bi yu bari fii sha'nihi ci mbiram yi kullihi lépp la waaye am na wa fii sha'nihi kullihi comme ni nga xam ne noonu la moo tax euh, riwaay am na wa fii sha'nihi kullihi ak ci mbiram yépp ndax am na yeneen riwaay doo xam ne kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yujibu tayammunu fii sha'nihi kullihi fii tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi loolu tamit am na mm-hmm. maanaam nga gis ne kon fii sha'nihi kullihi mën naa dugg fu ne ci mbir yooyu maanaam ci mbirum yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da daan jëfandikoo ndeyjoor waaye mbirum yi nga xamante ni dañu jëfandikoo ndeyjoor daf cee dañ ko cee yoonal hmm. amma yi nga xamante ne lu demee nekk jëfandikoo lu demee nekk wanag wala yu mel noonu yooyu tàmbalee ndeyjoor bokku ci hmm. am na tamit ci beneen riwaaya bu euh, nekk sunan imam Abu Dawud mu ne wa fii si waaki si ak ci soccom buy socc tamit ndeyjoor lay tàmbalee hmm. ndax lan ndax dafa bokk ci jaamu yàlla yu mat tamit socc daañ ci ñëw insha allah euh, kon ñu gis ne xadis xadis euh, bi kon dañ ciy xamee ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bu daan sol daalam ndeyjoor lay tàmbale mboolem mbir yi am barke ndeyjoor la ko daan tàmbale mboolem mbir yi nga xam ne mat naa def ndeyjoor la ko daan tàmbale bu ñu dugg jàkka ndeyjoor lay tàmbale dégg nga nu mu doon hmm. jàngale ci dugg jàkka mi ngi noonu buy dugg buy dugg ci wanag daal lay tàmbalee càmmoñ buy génn wanag mu tàmbalee day jox loolu tax qaayida bi nag nekk bi ñu xamee loolu bi ñu gisee xadiis yooyu ci leen jëlee qaayida bi mooy ne dañuy xool fi nga jugee ak fi fi ñu jëm fu gën a tedd moo tax ngay jëkkee day wala ngay jëkkee tàm càmmoñ bu fekkente ne mbedd mi la bërëb bi fu gën a tedd bu may génn càmmoñ lay génne su ma jugee ci mbedd mi dugg sama kër kër gee gën a tedd mbedd mi ma jugal jël sama ndeyjoor génnee ko dugal génn su dee ci jàkk ji laa dem may dem kër may dem sama càmmoñ lay njëkk génne bu may dugg ci jàkk ji mu njëkk dugal ndeyjoor voilà maanaam noonu la nigi noonu su fekkente ne euh, beneen hadith bi tamit day wane ne euh, ndeyjoor la maanaam euh, maanaam booy booy sol yére tamit noonu ndeyjoor ngay jëkki boo koy simmi càmmoñ ngay jëkki mi ngi noonu bokk na ci tamit kon maanaam lépp li nga xam segam lii la mu wax fi sha'ni yi kulli segam lekk kon lekk ak naan waxaale wuñ ko mm-hmm. moom it ndeyjoor lañ koy njëkke ni ki noonu fii tuuri yi wax tuuri yi mooy laabam mooy njàpp li ak cangaay li ndax wax bi ñu weesu wax na wàllu cangaay li mm-hmm. tàmbalee côté ndeyjoor bi dooga raxas côté càmmoñ bi mm-hmm. ni ngi noonu cëru njàpp yi la ñuy njëkkee nag ngir ñoom ñooy gën a tedd ginnaaw gi ñu daal di xaaj yaram bi ñaar njëkkee côté càmmoñ bi beneen bi ci mooy côté këca nday war dëgg dëgg def côté càmmoñ mm-hmm. bi ci des moom mooy tarajjul yi peñewu kon bu boobaa tamit maanaam mooy watu mm-hmm. bu boobaa léegi xam nga bu may peñewu kon ndeyjoor joor bi laay njëkkee doog dem côté càmmoñ bi mm-hmm. léegi su may watu damay njëkkee nday joor bi doog a dem wat càmmoñ bi bu fekkente ne dafa am ku may wat moom muy day taxaw sama gannaaw mun mu ko defee mu yor ndeyjooram maanaam li mu may waxe tondeuse bi wala lantat bi moom mu tàmbalee ndeyjoor bi bismillah tàmbalee ndeyjoor bi mun féete sama ndeyjoor man tamit jëm sàmmoon fekkente ne dafa mënta taxaw sama ginnaaw te sama kanam rek la ma ne bu boobaa sama ndeyjoor man ndax man la ñuy wax dégg nga kon ci sama ndeyjoor lay nekk bu fekkente ne ah, kon ah, nit noonu su fekkente ne nit ci day tusngalu bu tàmbalee ndeyjooram doog a dem ci càmmoñ bi mm-hmm. naka noonu bokk na ci euh, mooy maanaam dañ koy dugal ci biir maanaam yi ci yëpp ah, beneen bi ci def nag beneen règle bi moom mooy ndeyjoor su fekkente ne tey masalan dafa am lu ñuy séddale dañuy tàmbalee ndeyjoor jëm càmmoñ waaye mu am ñaari bërëb yoo xamante ne dañ ko ci dindi mooy bu fekkente ne ci bërëb bi dafa am euh, euh, boroom xam-xam bu fi ne wala boog mu am euh, euh, gan ñaar ñooñu ñu wala boog mu am waajur wala ñu mel noonu kilifa yi ñooñu bu boobaa ci ñooñu la ñuy tàmbalee ba pare doog a tàmbalee seen ndeyjoor dem moo tax bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi ñëwee jël jox ko pot ki euh, meew mi mu naan mais fekk ki nekkoon ci wetam mooy Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom xale la ah. mag ñi nekk fi mu ne mais comme ci moom moo lañ tàmbalee moo tax. loolu moom mooy ceqantal bi mooy ne dañuy tàmbalee ci kilifa gi wala ci gan gi wala ci waajur yi et cetera doog a tàmm doog a dem ci ndey jooram à partir de moom nag léegi ci la ñuy demee bu fekkee ne nag comme nii yonent bi sallallahu alayhi ko jëlee mu naan daan ne ah may nga ma ma jox ko ñeneen mu ne ko déedéet lu jóge ci yow du ko du ma bàyyi keneen jiitu ma ci moo tax mu njëkkee mm-hmm. waaw moo tax waaw dafa yeewu moo tax yonent bi sallallahu doon ko ñaanal la ko daan ñaanal mm-hmm. dégg nga beneen bi ci def moom mooy fu euh, fekkente ne maanaam ba maanaam am na tamit beneen beneen beneen teq kii mooy kaaba gi kaaba gi càmmoñ lañ koy lañ koy wëre voilà loolu nag xigma yi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ci ngir ne dañ ne comme kaaba gi mooy xibla jëmm ji te xol côté càmmoñ la nekkee moo tax ñuy féetale xol ñu koy féetale foofu loolu mooy li ëpp ci li ñu wax rahmatullah alayhi ci borom xooxoy ni ñu layalee mbir moom waaye lay gënu cee màgg ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko doon def mooy lay bi gën a bi mais dégg nga Mawlana Ibn Umar doon wax radiyallahu anhu yeneen ci biir salaasam nii lañ gis mu koy doxale nii la ñuy doxale <laughs> maanaam lay gënt màgg lool wallahi lay gënul rëy yeneen bi de nii la def sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. waaw Ah, beneen mbir bi nga xamante ne moom moo ci nekk moo tax bi nga xamante ne kaaba gi kon mooy nekk xibla jëmm ji borom bi subhaanahu wa ta'ala nekk xibla xol yi moo tax ñu tàmbale loolu la borom xam-xam yi wax radiyallahu ta'ala anhum mm-hmm. ah, beneen bi ci def moom mooy ne ah, wax jii dafay wane màggaayu sayyidat Aisha radiyallahu wax jii dafa jege lool waxu yeneen parce que dafa am lu ñu tuddee jawaami'ul kalim maanaam wax yi nga xam ne dañoo matale wax ju gàtt waaye matale lépp ndax dafa lamboo ndax daf ni euh, tana'ulihi maanaam dàll yi mu tàmbale kon ci suuf tarajjulihi karaw yi mooy ci kaw tuhurihi mooy lépp maanaam mu mel ni ko comme loolu la ci suuf ba ci ci kaw lépp lu muy def ndeyjoor lay tàmbale nga xamante ne dafa làmbaale na lépp dégg nga boobu imaam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko xadis numéro quatre cent vingt six xadis numéro cinq mille trois cent quatre vingt xadis numéro cinq mille huit cent cinquante quatre ak xadis numéro cinq mille neuf cent vingt six imaam Muslim indi ko ñaareel xadis numéro deux cent soixante huit imaam Abu Dawud xadis numéro quatre mille cent quarante imam at-Tirmidhi hadith numéro 608 imam an-Nasa'i hadith numéro 112 421 5059 5240 imam Ibn Majah hadith numéro 401 imam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro 24627 24990 25144 25545 25664 25763 ci la ko indi euh, kon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 dootuñu bàyyi xel kese sabab bi mais day dem ci léegi. ma bëggoon xam àtte boobu nan lañ koy déggee ak àtte bi ñuy wax ni al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman exactement ñoo bokk li ñuy wax parce que <coughs> euh, al hukmu yaduru ma'a illatihi haythu daara wujudan haythu daarat wujudan wa adaman mooy àtte day wër-wërloo di ànd ak illay àtte bi cause li tax àtte bi ñëw. fu mu dem bu fi nekkee àtte bi nekk fi bu fi jógee àtte bi jóge fi mooy parce par exemple dañoo xaraamal sàngara ñu ne cause u xaraam gi mooy mandite gi maanaam lool bokk na ci cause yi ndax cause yu bari la yoon waaye bokk na ci cause yi ñu ne mandite gi la kon mbir mi su mandite gi toxo dem mun ne soppali ku nekk vinaigre day daal di daganal suñ demee ba wëlbatikuwaat mu daal di ba ba ba nekkaat sàngara mu daal di xaraamal ndax lan mandite gi lay topp maanaam ku li tax raison bi loolu mooy la mooy raison bi tax damaa nekk ci tukki moo tax ñu wàññil ma ñu ne ma mën ngaa wàññi say julli te mën nga leen a boole su fi tukki gi nekkee ñu ñu din ñu def saxal ko su ma demee ba nekkatuma ci tukki wala ma yor atte ko sax bu boobaa ñu yëkkati ko euh, amma al ibratu bi umumi lafz la bi xusuus sabab li ñuy bàyyi xel mooy li tax àtte bi wàcc maanaam lu tax li ñuy def sababu nuzulul aaya wala sababu wurudul xadiis li tax àtte bi wàcc wala li tax sabab àtte euh, xadiis bi wàcc lu tax àtte yi diini ji sharia bi wàcc lu tax duñ ko bàyyi xel ndax illa bi la ñuy bàyyi xel maanaam kenn dootul ti xel cause bi tax mais dañuy xool rek raison bi tax mooy al illa kon moo tax ma ne la ñoo bokk li ñuy wax mooy yaduuru al hukmu yaduuru ma illa illati bi day wër loo ànd ak ku raison bi maanaam tey bu fekkente ne euh, dafa wàccoon ci ahlul kitab aaya boobu nga xam te ne ñoom dañuy nëbb dañuy nëbb euh, xam-xam mm-hmm. loolu moom moo tax aaya boobu wàcc ci ñoom daal leen di rëbb ak yu demee noonu daal leen di tëkk tëkk yu metti yooyu ñoom même buñ fi nekkatul maanaam cause bi tax ñu wàcce ko ci ñoom dafay continuer di di wër ci nit ñi maanaam mooy lan mooy nëbb xam-xam su boobaa bu fi cause bi nekkee rek àtte bi day dal ci kaw nit ki mooy lan ko mooy mooy nëbb gi ñu nëbb xam-xam képp ku nëbb xam-xam boo xam ne dañ ciy jariñoo te xam-xam la boo xam ne dañ ko war a mën a tasaare bu boobaa bokkut ak xam-xam ñoom Seydina Xadir mm-hmm. alayhi salaam mm-hmm. ndax xam ngeen ni xam-xam Seydina Xadir alayhi salaam mm-hmm. non seulement soo ko bëggee tasaare nit ñi duñ ko mën a comprendre ku ne xam na ko euh, yàlla tere nga naan dafa am lenn maanaam duñ ko mën a comprendre ba pare li muy indi mooy gën a graw maanaam problème bi muy indi mooy gën a rëy encore donc yooyu bokkuñ ci mais yi nga xamante ne dañ koo war a xamle wala boo xamle ko dafa bari njariñ lool ci nit ñi lu demee nekk yi Seydina Usman Seydina euh, Muaz ibn Jabal Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala ñoom yi nga xamante ne ñoom lañu xamle woon yooyu cause buñ fi nekkee maanaam nëbb gi moo tax ñoom dañ koy ragal ànd ak ne acte bi doolu woon dal seen kaw parce que loolu ñoom ñu xamle ko nekkutoon farata ngir ne cause bi wane ni war nañ koo mën a nëbbu ñëpp nit ñëpp maanaam ñëpp bañ koo yëg mi ngi ndax gisoon nañ ko maanaam ci buntu ñi ñi nga xam ne man xas fa ilman voilà maanaam ñi nga xam ne dañoo jagleel xam-xam maanaam xam ñam jagleel ko ñenn ñi bàyyi ñeneen gisoon nañ ko ci buntu boobu voilà kon loolu mooy ne mais cause bi moom mi ngi fi donte ca ña ko wàcce woon ñooñu jóge nañ fi loolu moom moo tax acte bu xësee ba wàcc ci nit maanaam ba bu xësee ba wàcc bu mënatuñu wax ne comme par exemple fee yent bi sallallahu alayhi wasallam li mu waxoon ne waylun lil aqabi minan nar boobu mi ngi fi ci ku mu maanaam cause li taxoon mu wax ko jóge na fi waaye raison yi nga xamante ne mooy illa bi daf fii ne ba tey képp koo xamante ne da ngay jëfandikoo maanaam da ngay raxas te bàyyiwoo xel ni ngay raxase mënut na laa waxal xadis bi ne la lii mooy dalil bi wane ne da ngaa war a raxas sa eh, loxo yi sa tànk yi sa xar kanam et cetera te mu mat te waruloo ko sàggane bu boobaa loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo koy moo koy firndeel maanaam ala kulli ñoom ñaar safante wontowuñ waaye ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk day jëm ci sensu moromam wallahu ta'ala alam non sabab ak illa bokkuñu définition ci sauf que am na fu ñu bokke Euh, am na fu ñuy bokkee mais sababu nuzul mooy ab événement événement mooy sabab sababu nuzul benn événement la dans l'histoire ci benn espace donné ak benn temps donné boo xamante ne bu espace boobu ak temps boobu demee jeex na waaye maanaa bi atte bi ak lamboo maanaa boobu day continuer di yaa ngi dégg loolu mooy illa bi maanaa bi mooy illa bi loolu am maa nag sabab bu ñuy wax comme tey par exemple bu ñu naan euh, boroom xam-xam fokk fiq yi rahmatullah alayhim usul surtout usul yu ne yi dañuy dañuy jël sabab ak illa léeg-léeg ñu bokk boole ko mais léeg-léeg ñu mun di teqantal te li gën a dëgër mooy am na teqantal teqantal bi mooy ne euh, sabab euh, mooy làmboo maanaam sabab fu ñu ko waxee ñaare mooy loo xamante ne xamuñu dëgg dëgg la tax mais dañ naan lii mooy sabab bi comme masalan buñ naan euh, timis sabab bi sababu julli timis mooy sow jant sow jant sabab la ban lien bu raisonnable la sow jant am rapport ak ñetti rakkaay yi ñuy julli loolu <laughs> lënt na loolu lu lënt la ci awaam yépp ba même aarif yi sax minti na ci ñoom xanaa akaabiru aafina la am ñenn nag ñeen nag ñenn nag ñu ndaw a ndaw mm-hmm. ñu yàlla di wuññil secret boobu aman na mm-hmm. mais lien boobu du lien bu ñuy établir mm-hmm. yaa ngi dem euh, amma buñ ne xel la mooy masalan euh, ñu ne tukki foofu la gën a leeral maanaam dañ naan tukki sabab la xam nga fële sabab lañ wax waxuñu illa mm-hmm. julli lii maanaam timis soow jant mooy sabab bi mm-hmm. waaye lan mooy sababu wàññi gi ñuy wàññi julli gi ak boole gi ñu koy boole mm-hmm. mooy tukki tukki mooy sabab bi mais ci biir tukki gi lan mooy illa bi xam nga xam nga li xam nañ sabab bi mooy tukki illa bi lan la ñu ne mooy coono bi maanaam léegi loolu lu ñu mën a xam la maanaam bu saa yu demee ba raisonnable rek loolu illa la ñuy wax mais comme que coono léegi coono dafa nekk loo xamante ne kenn mënu maanaam euh, dafa dafa dafa dafa subjectif lii nekk coono ci yow bokkut ak nekk ci man man li ma jàppee et cetera moo tax nag comme que dafa subjectif moo tax ñu wutal ko nattuwaay daal ni comme coono dafa subjectif parce que nit ki mën naa nekk ci dëkk bi sax di liggéey liggéey boo xam ne moo gën a diis ba mooy li muy daj ci coono ci journée bi moo gën a diis que li tukki tukki li muy daj ànd ak loolu yëpp duñ ko wàññil ki nekk ci dëkk bi ndax coono dafa subjectif moo tax kon dañuy gis ne sabab bi mooy tukki bi coono bi rek du sabab de coono bi du sabab bi tukki bi mooy sabab bi mm-hmm. mais illa bi ci biir tukki gi illa bi mooy coono gi ci tukki gis nga différence bi illa bi mooy lool tukki gi euh, su fekkente ne illa boobu daf fee nekk bu boobaa ñun moo moo tax ñu naan al hukmu yaduuru ma'a illatihi maanaam mooy illa euh, bi mooy ne ngir ne tukki yi am na raison bu tax ñu mën a xam ni tukki bi lii la mooy bu boobaa sabab ak illa dañu nekk benn sabab ak illa dañu nekk benn su fekkente ne illa bi xam maanaam xam nañ ko sabab bi ak illa bi dañ koy benn la mooy tukki su fekkente ne mënuñu koo xam sabab day daal di taxaw taxawaayu boppam léegi bu boobaa euh, comme que xamuñu ko comme mënuñu koo natt dafa subjectif trop moo tax ñu koy nattee ci ay distance ngir subject subjectivité gi ci ne moo tax ñu nattee ko ci distance contrairement ak bu doon feebar feebar du tax nga wàññi say julli du tax nga dajale say julli waaye dana tax ñu bàyyi loola sa koor lan moo tax ñu ne feebar gi sabab bi mooy illa bi maanaam foofu il faut ñu bàyyi bokkut ak li nga doon laaj yow yow li nga doon laaj ak lii leneen la mais masala la yoo xamante dama doon bañ lënt lënt am ci ku dégg sabab dégg ni ah kon sabab lii la nangam maanaam bañ a jaawale ñaari mbir yi moo tax ak ak ella bi nga doon wax yow li nga doon wax donte masala bii dafa am mais yow li nga doon wax bokkut ak li ñu doon wax loolu leeral nañ ko ba pare doog a ñëw ci lii nii wallahu taala alam non ci góor non non non jigéen déedéet ci góor lu xaram wax